bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamil siddiiqiin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'd assalaamu alaykum wa wa barakaatuh waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci yentam wa sallam euh, kon ñu ngi ba tey Euh, umumur rahma fi nga xamante ne moom lañu moom moom Salahuddin Tijaani alayhi ridwaan rabbaani doon wax ci wàllu ne maanaam tukki yi nga xamante ne moom lañuy tukki di tukkee ci yàlla te di dellu ci yàlla nga xamante ne tukki yooyu yëpp benn tukki kese la fekk euh, tukki boobu du tukki boo xamante ne dangay tàllal rek di dem waaye aw wërngël la wërngal la maanaam ab cycle la euh, et dafa am juróom dafa am fukki manazil mooy ay wàccuwaay ay demeure yooyu ci jotaay yi weesu gisoon nañu leen fukki yooyu te bu njëkk bi moom mooy bi nga xamante ne moom la nit ki di ràññee ci xam-xamu yàlla gannaaw ba nga xamante ne nekk na toq ci géej gaa moom mooy nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala ñaareel ba moom mooy feeñ gi muy feeñ ci àlluwa bi nga xamante ne dañ ko wattu bi mooy euh, ndiggal bàyyi feeñ gi ñuy feeñ ci ndiggal bàyyi maanaam maam Adama alayhi salaatu salaam ñeenteel bi mooy wàccuwaayu euh, jokkalante kàddu gi ak tontu gi nga xamante ne moom mooy aju ci jokkalante kaddu googu te bis boobu moom la ñu xamee ci yow ma alastu bi rabbikum bisu bis ba nga xam ne sa borom subhaanahu wa na mbindeef yépp ne xanaa du maay seen borom ñu ne ko ahankay balaa juróomeelu wàccuwaay wi mooy biiru ndey yi moom étape bi ñu jaaree bu ci jaar ñëw ci biiru ndey yi gannaaw ga juróom benneelu wàccuwaay wi moom mooy àdduna bi nga xamante ne moom lañu ñu am moom la mooy aalam bi nga xamante ne moom mooy suñu àdduna bi euh, fii buñ fi jógee fii mooy wàccuwaay juróom juróom benneel bi buñ fi jógee dana am yeneen ñeenti wàccuwaay yu am juróom ñaareelu wàccuwaay wi kon mooy barsax di naan barsax naan diw di dem na barsax ndax foofu nag la ñuy tàqalikook àdduna bi nga xamante ne mooy àdduna yi ñuy làmb yi di ko daj te moom mooy euh, le monde sensible monde des voilà des corps physiques Euh, juróom-ñetteel bi moom mooy bu ñu génnee bu ñu jugee barsax ñu wol boftu ñu ne yowmal xiyaamati taxaw na euh, ñu ne yowmal xiyaamati taxaw na ngi pang jaam ni juróom-ñeenteelu maxsar bi juróom-ñeenteelu wàccuwaay wi mooy aljanna wala sawara gaa yi yowmal bu xewee ndax eh, xam ngeen ni juróom fukki junni at la eh, bu jàllee gaa dañuy am suñu dëkk ji fu tudd aljana wala boog sawara fukkeel bi <coughs> mooy fi nga xam ne moom mooy kasib bi nga xam ne mooy tund wa nga xam ne foofu la waa aljanna di nekk di di fa dajeek seen borom subhaanahu wa taala wala boog waa sawara tund wi nga xam ne moom la ñuy wax <coughs> <coughs> fenn fu ci nekk ci ka nga xamante ne moom nga maanaam selon fi nga fi nga féete fa nga xamante ne moom mooy bërëbu dajewaay wa ñi nga xam ne kon ñoom ñoo jaaree ñoo cheminer ci maanaam ñoo jaare ci yoon wi ñoo xam ne moom la ñuy wax jamaal mooy taaru borom bi subhaanahu wa ñooñu dañuy jaar dem àjjana buñ jógee àjjana dañuy dem ca tund maanaam ca tund woo nga xam ne fa la taseeg borom bi subhaanahu wa taala comme ni borom bi subhaanahu wa wax ne lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid mboolem lu ñu fa bëgg rek ca biir àjjana ja daañ ko am te nee na fa ñun li ñu tuddee almasib mooy ndollante gi te ndollante googu comme ni ko xadiis yi waxe moom mooy euh, aljana maanaam mooy gis borom bi bokk subhaanahu wa ta'ala voilà comme ni xadiis yi wax tamit lillahi wa lilladina ahsanul husna wa ziyaada ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñooy def lu rafet fii ci kaw suuf pay gu rafet ga ñeel na leen te mooy aljana wa ziyaada ak ndollent ga maanaam ndollent gi nag mooy gis yàlla borom bi subhaanahu wa loolu la leen borom bi di buuñaale maanaam àjjana moom mooy pay gi waaye buuñaa gi nag mooy gis bi ñuy gis borom bi subhaanahu wa doonte <coughs> donte ñëpp tolloole wuñ ko maanaam ñëpp du ñu tolloo ni gise gisee borom bi te tey du ñu tolloo fréquence gis gi duñ ko tolloo ndax voilà ku nekk daf koy gis ci lu askanonte ak ngëmam fa mu toll ku nekk daf koy gis ci lu euh, tolloog maanaam ni ngëmam dëgëre maanaam fréquence boobu la koy gisee euh, ñooñu nag ñooy waa aljana yi amma waa sawara yi mais tey tey ñoom buñ koy gis bisub àjjuma lañ koy gis waa àjjana moo tax mu tudd ñu tuddee yow àjjuma ma mazid bisub ndollent gi ndax rendez-vous yi nga xamante ne moom la ñuy am ak borom bi subhaanahu wa ta'ala ca tund wa ca tund ya àjjana mooy euh, mooy ci kasib ba mooy tund yooyu nga xamante ne ci jannaatu àddina la nekk moo tax nekkul fépp ci àjjana mais ci jannaatu la nekk euh, foofu la gaa yi di taseeg borom bi subhaanahu wa ta'ala hmm? nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wetu Euh, comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu maanaam ci wetu doj doj woowu ñu naan xaaf voilà waaw kon tund woowa euh, bu dee waa aaraaf nag waa sawara ñoom aaraaf lañuy lañuy lañuy mujje euh, ñi nga xamante ne ñoom ñuy ñuy génn ci sawara ci ñoom te aaraaf kon mooy fi nga xamante ne seenu xam borom subhaanahu wa taala falay mate waaw moo tax aaraaf ñu tudde ko aaraaf voilà gannaaw bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ci lay tegee li nga xam ne mooy ndëggu tànkam ci biir moom borom bi nga xam ne mooy aji njatt jaam ni ci lu ko neex ginnaaw bi nga xam ca gannaaw loola nag mu kon fukkeel maanaam gannaaw loola nag ci lañuy ñuy daal di delluwaat nag ci li nga xamante ne moom mooy euh, toq googu nga xamante ne maanaam toq gi nga xamante ne moom mooy jaam bi nekk gi mu nekk benn toq ci géej gi nga xamante ne mooy nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala ni ñun ñëpp yàlla lañ jóge ñu delluwaat nag ci toq toq googu mooy ne. voilà moom la nag lañ waxoon ne ci ci eh, ñetti jotaay ñett wala ñeenti jotaay yi weesu ci lañ gisoon ne borom subhaanahu wa taala eh, étapes yii nga xamante ne ñoom ñooy fukki étapes yi du ñëpp ñoo ci jaaree nii ñëpp ñoo ci jaar maanaam ñëpp ci jaar waaye du ñëpp ñooy ñooy am maanaam eh, étape kii yoon wu gudd wi yaa ngi dégg ñépp du ñu jaar yoonu gudd wi yoon wi dafa gudd te dafa dafa yéex ndax euh, ba borom subhaanahu wa ta'aala nammee amal ba léegi euh, ñu nekkoon ci xam moom borom bi subhaanahu wa ndax ñun ñëpp ci xam yàlla lañ nekkoon comme niñ ko gisee ci jotaay yi weesu euh, mu leeroon maanaam ñu ñu ñu war a delluwaat ba delluwaat ci moom borom bi subhaanahu wa loolu étape la bu gudd a gudd am na ñoo xamante ne suñu dund gii ñuy dund fii ci àdduna rek daa xaw a yàgg ci ñoom waaw am na ñoo xamante ne jàpp nañ ni fi mu toll buñ naan àdduna guddut dafa euh, àdduna no du dara àdduna du dara ñoom duñu comprendre wax jooju li muy tekki ngir ne àdduna dara la ci ñoom loolu xam nga am na waaw buñ naan àdduna yàggul dara maanaam ñoom par exemple dund téeméeri at pour ñoom lu bari la ah loolu am na ci nit ñi ñoo xam jàpp nañ ni téeméeri at lu baree bari la alors que sincèrement téeméeri at du dara maanaam koo teel depuis daaw daaw heure bi tabaski daaw bi ku nekk ku nekk mu ngi fàttali ko ci la mu nekkoon tabaski daaw bi moo yàggul dara moom barki démb la ah <laughs> ku nekk ngi fàttaliku ci li mu nekkoon voilà yàggul de waaw léegi bu fekkente ne tabaski daaw bi moo meloon noonu moo meloon noonu loolu moom mooy kon at romb na fi at at romb na fi mu toll voilà ganna yow fais attention Eh? at at at romb nag waa léegi at boobu fi romb at boobaak léegi yow konteel nga jàpp nga fukk fukk yu tollu noonu nga xool ko fukk maanaam après nga ne benn nga ne ñaar nga ne ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk fi mu toll bariwul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ci lu toll lan voilà yooyu def ko fukki yoon nga gis rek léegi téeméer ak mat na maanaam du dara en fait c'est que dafa bariwul mooy cent <coughs> loolu bariwul de ah <coughs> waaw si si li ñuy wax parce que gars yi ñu ngi wax affaire guerre mondiale beeg yooyu mais il y a cent guerre mondiale quatorze dix-huit ah voilà <laughs> euh, euh. <laughs> yàggul yàggul dara il y yàggul te li lay wan ne bi yàggul li la koy wan mooy tey kuñ ci waxoon ne ko nettalil bi nga juddoo ba léegi sa àdduna sa àdduna retracé ko dans quinze minutes pare nga dans quinze minutes nettali nga lépp waaw bi ma voilà bi ma juddoo après kii maa ngi fàttaliku bi may am trois ans boobu nagam boobu kër kii suñu kër nii la meloon après aca nga commencé maanaam yow li nga def concrètement nga gis ne bëriwul. bokk na ci li lay won ne àdduna bi yàggul bokk na ci li koy wane mooy bu ñu jëlee képp kenn ci ñun li mu dund mu teg ko ku ne par exemple man de dund naa 40 ans ñu ne waaw 40 ans ngi nii may dund ñu teg ñu ñu daal ni léegi nañ xool ci 40 ans yi ñaata temps laa ci nelaw bu matul 20 ans tam dina mat 15 ans 15 ans ci 40 ans yi dama koo nelaw ce qui veut dire que ni en toute réalité dunduma dunduma 40 ans c'est-à-dire que léegi nañ ci wàññi maanaam muy cinq ans ñu ne 25 ans yooyu ñaata temps laa ci doon sangu moom damay sangu rek ñu dajale teg. affaire bi jël trois ans wala pour ñi nga xamante ne ñoom daañ sangu ñaar wala ñett yoon ci bis bi <laughs> mu daal jël cinq ans ñu wàccee mu des vingt ans mu daal ne ñaata temps laa doon borosu ak di takk dàll wala di sol yére ñu daal di jël temps boobu ñu wàcce waat après ñu compter ñaata temps euh, mooy yu futile yi mooy yi nga xamante ne waxuma ci lu am njariñ te defuma ci lu am njariñ maanaam même bu ci deful bàkkaar waxuma ci lu am njariñ defuma ci lu am njariñ <laughs> waaw ak yi nga xam ne da toog rek di zap <laughs> ñu daal di wàcce boobu tamit moom boo moytu dana jël cinq ans <laughs> waaw kon nañ jël deux ans. ah. waaw du kese. waa grand place. temps yi voilà temps yi nga xamante ne dañ daan jouer maanaam boo compter ba compter ba compter ba compter di nga gis ne ci 40 ans yi 5 ans à peu nga ci dund. quarante ans yi da nga koy wax nii mais en fait dundoo 40 ans te même loolu bu muy tuut 5 ans yooyu sax dundoo ko parce que bu dee bu dee boole woo ci maanaam maanaam bu ñu xoolee lépp rek. boo muy tuut amul 5 ans yoo xamante ne toog nga ko nga xamante ne liñ ci def yëpp mooy jaamu yàlla yi kese. voilà ah en réalité kon dañ naan 40 ans la su kooku gudd na fan il a saa yu mag la en réalité non non non moom ak xale yi ñoo tolloo ay at parce que en en toute vérité cinq ans la dund ah voilà ñuy wàññi di wàññi di wàññi di wàññi ak ñi nga xam te ne da nga ko doon taxawaalu kese. nañ dem ci àll bi doxantu nañu raasi ndugóor eh, ndugóor benn eh, garab la gu gu guy nekk Kajoor mais mais waaw mais dafa mel ni ñi dëkk côté Ndakaaroo côté kii xamuñu ko ah am na njàmbur tamit ah waaw parce que Kajoor moom Kajoor moom ndugóor kese la moom waaw waaw waaw waaw waaw Kajoor ak waaw waaw wax nga dëgg ak Njàmbur waaw Louga waaw Louga ak Kajoor waaw Njàmbur ak Kajoor waaw ci même même kii bi la même zone bi la mais wala wala raasi mango raasi mango nañ dem defi ci lii voilà maanaam boo xoolee finalement en fait lan lañ dund lan lañ dund en fait finalement mais le xam nga li gën a garaaw loolu du loolu ah li gën a garaaw loolu mooy inconscience bi ñu ànd àndal ci ne mbir mi noonu la demee maanaam affaire bi mi ngi demee noonu mais le fait que conscient wuñ ci ne temps bi mi ngi dem te suñu temps dañu ko délimiter et que waruñu ko rey waruñu ko rendi noonu ci maali foro loolu encore mu gën a garaaw encore du la fait temps bi dem moo garaw mais le fait que ñun ñu ñàkk conscience yi ne temps baa ngi dem te mënuñu ko téye mënuñu ko retenir voilà non mais boo ci dindee temps bi nga seetaan théâtre temps yi nga seetaan film temps yi nga seetaan non yooyu moom boo ci boolee rek. match match waaw waaw match yi temps yi nga dem stade temps yi nga def boo ci boolee lool rek affaire bi finalement sax te mu jékki-jékki rek dekk un an maanaam nga tollu ci raam ak dox nga toll ci ci war a raam di jàng raam ak jàng dox maanaam nga xool ne ñun ñun en fait àdduna bi vraiment yàggul en fait te te loolu mooy dëgg en fait yàggul. Hmm? waaw mu des walla mu des jaamu yàlla gi ndax nangu nañ ko. am na ñoo xamante ne moom bu ñu leen audité dañuy gis ne finalement amuñu dara non seulement amuñu dara mais dañ leen war a dañ leen war a yan. découvert découvert voilà. bàkkaaru gaa yi dañ leen ko war a yan parce que defuñu fi lu lu lu mat te tooñ nañ fi lu bare bari ndax ci lañ dëkk tooñ ci lañ dëkk tooñ nañ kii wax nañ kii lu ñaaw njuuj ndaaj nañ kee def nañ lii def voilà hmm? voilà mooy ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha voilà bis bi ñuy gis yawmal xam gaay bu ñu yeewoo xool finalement dañ naan ne ndekete ñu àdduna defuñu fa lu dul ak ak ngoon rek wala wala wala ak yoor yoor ah ak ka annahum lam yalbasu illa sa'atan min an-nahar dafa mel ni benn une heure de temps ci biir bëccëg gi lañ lañ dund dunduñu leneen moo tax gars bu ñu wax cent ñu bari foog ne lu baree bari la mais en réalité bariwul du dara cent ans mais du dara mais preuve bi lay wan ne cent du dara mooy ñi am cent ans tey boo laajee lan lañ réaliser pour l'écrasante majorité seen dund mënuñu la ko wax. judd naa fi am naa fi ay doom ñooñu sax ñoo tane parce que ñoom au moins euh, dinañ ne kii ngi mais à part ça c'est fini lan lañ am judd naa fi am naa fi ay doom j'étais très ambitieux quand j'étais jeune. Euh, voilà euh, màgg naa kii na et cetera au final euh, ma gis ni àdduna bi dafa bari ay ay ay entrave ay ay barrières yoo xamante ne ñooy nekk sama kanam finalement sama ma delluwaat ci di réjouir sur le fekk am naa ay doom maa ngi gis samay sët voilà je me réjouis de ça mais santaay moom jeex na. dañu war laa lem yóbbu àllaaxa keroog keroog euh, <laughs> maa ngi koy waxtaan ak euh, suyux si euh, ñu ñuy reetaan fekk dama leen <laughs> waa ji nga xam ne en dañu toog sama xel dem ci waa ji ma reetaan noonu ñu ne ma lan la man leen noo dafa am benn waay quoi waa ji dafa ñëw ñu invité ko ñu woo ko ci benn banque ne ko dañu la may euh, une heure de temps une heure précise euh, xaalis beeg yépp a ngi nii nag solal nu mu la neexe def ci nu mu la neexe mais une heure de temps nga am pour mën a duy li nga bëgg a duy yépp une heure de temps rek nga am amuloo leneen mu dugg xool affaire yi affaire yi jommal ko bari waaye affaire bi jommal ko rek mu daal di toog tellement que affaire bi daf ko jommal muy toog no no di di di di di contempler nees tuuti mu ne xaaral ma tëdd nelaw tuuti su ma jógee def ñu yee ko ci nelaw ne ko saay heure bi jot na mais loolu mooy ñun rek àdduna bi temps bu ñu ci may la te fi lañ mën a liggéeyee loo xam te ne du jeex mukk waaw ah oui fii lañ mën a dajalee loo xamante ne c'est fini du jeex mukk voilà mais ñu toog di contempler suuf asam kii rek waaw di contempler tabax yi contempler jaww ji contempler waaw ba pare di nelaw di nelaw ah dañuy jékki-jékki rek malaaka malaakal mawt ñëw daal ni bon heure bi jot na finalement heure bi jot na te mënoo wax xaaral ba suba non mais xaaral tuuti non mais une seconde si te plaît une seconde loolu mënta c'est que waa ji ñun dañ koy reetaan waa ji dañ koy reetaan mais en réalité waa ji li ko dal noonu moom moo ñu dal rek ko dal noonu moo ñu dal rek ñun ñëpp bu ñu waxee waa ji dañuy wax ne mais kooku moo dof dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mais ku nekk ci ñun mun na xoolaat boppam ah gis boppam ci waa ji ah. si ñaata temps la ñuy perte ci futilité non loolu nag bokkul ak yi nga xamante ne xam nga yi ma wax yii yëpp c'est que bu ñu xoolee da da à indicatif rek laa wax bu ñu jëlee ci li nga def nii bu ñu jëlee ci lii mais bu ñu xoolee tamit débat yu futile yi ñuy dugg boo ko ci boolee ak yeneen ak yeneen ak yeneen da ngay gis maanaam affaire bi day ah, day day accumulé wu mais duñ ko bàyyi mais dañ koy accumulé finalement dañuy jekki rek gis ne ñun dunduñu dara doon nañu noyyi mais dunduñu woon parce que vrai dund mooy temps bi nga xam ne danga koo def ci li neex yàlla ak njàngale yent bi sallallahu alayhi loolu mooy vrai dund loolu mooy yaa ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum yéen ñi nga xam ne gëm ngeen dëggu wuyu yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi su fekkente ne woo na leen ci li nga xamante ne moom mooy seen mooy sabab ak seenu dund. sinon temps beneen bi ci des yëpp dundoo ko en fait da doon noyyi rek. ndogalu waaw loolu la ñaari yooyu ñaari bët yooyu la rek xam nga lii ñuy wax nii li ñuy wax nii li mu concerné mooy suñu responsabilité ak suñu prise de conscience loolu lay interpeller loolu lay ah, kii mais concerné wul euh, concerné wul euh, li nga xamante ne moom dogal la gu yàlla dogal ci ñun te mënta jaas concerné wul loolu mais quand bu ñu interpeller suñu conscience dinañ gis ni ñun daanaka suñu àdduna bi dañ ko brader ko dañoo jël li gën a cher li gën cher ñu baraade ko mu nekk lu ñu lu naax saay. li gën a cher mooy lan mooy temps bii ñu yàlla may balaa balaa dee jot loolu mooy li gën a cher parce que ci temps bi ci lañ mën a defe lu ne ci temps bi ci lañ mën a defe lu ne loolu moom moo tax toog di rëccu ay le passé bi oh bi ma gën a nekk xale ah ma nekkee ndaw ah, kii nangam oh lii laa waroon def temps sàngam loolu loolu ci jëmmi boppam perte temps la loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Euh, wala taqul law fa inna kalimata law taftahu amala shaytaan voilà voilà naan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa idha hasala shay'an fala taqul law fa'altu kadha la hasala kadha wa kadha fa inna kalimata law taftahu amala shaytaan bu fekkente ne da maanaam mooy xëral ci li lay jariñ xëral ci lépp loo xamante ne gis nga ni danay jariñ rek def ci sa yitte waaye euh, te nga sàkku ndimbal ci yàlla mooy ñaari bët yooyu defal yow yitte bi te nga sàkku ndimbalu yàlla mooy dogal la wala ta'jaz te bul yokkat wasta'in billahi wala ta'jaz te bul yokkat bul bul bul bul wane benn faiblesse benn niiw doole te bu fekkente ne dafa am lu xew bul fi nekk naan et pourtant su ma defoon nangam de nangam lay demee bul fi nekk naan ay waay waay mais et pourtant il suffisait que ma def nangam non parce que baat su doon ak su fekkoon et pourtant su nangam amoon baat boobu day ubbi jëfu seytaane te bokk na ci jëfu seytaane yi muy ubbi mooy li ñu wax sànq li ñu wax léegi rek mooy le simple fait mu lay perdre le temps davantage da lay perdre temps davantage donc yow nekkal ci li nga xamante ne moom mooy sa yoon continuer maanaam boo jaaree ci benn yoon gis ne yoon wi nga jaar dafa gudd bul bul ne. Euh, garaawul kon nañ delluwaat ci point de retour bi pour demaat continuer au moment où borom subhaanahu wa taala li mu la laaj te li muy laaj ci yow mooy mu fekk la nga nekk ci yoon bi walla wala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee lu dul ne fekk yéen nekk ngeen ñu wommatu ci yàlla borom bi subhaanahu wa borom bi loolu lay laaj ci ñu loolu la ñu laaj waxul ne nañu am obligation de résultat laajuñu loolu mais nañu fekk quand même ci yoon bi ñu nekk ci yoon bi di dem saa yu ko neexee dinañu jël indiwaat ñu indi ñu ci boppam képp parce que ki nga xamante ne day jaar ci yoon wi di dem ci yàlla li ko borom subhaanahu wa laaj moom mooy effort bi ak lim ko laaj ne na ko def mu def ko bu demee ba ci yoon wi borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy tànn ana ban jamono ak ci yan circonstance lu koy jëlee xëcc ko ci moom teg ko gàttalal ko yoon wi ban jéegu luy jéegu ndekete jéegu boobu day tolloog junniy jéegu ak ban jéegu luy jéegu ndekete jéegu boobu day tolloog une éternité loolu yàlla moo koy tànn ci nit mais li important mooy nga jël sa tànk teg ko ci yoon wi au moins ki teg tànkam ci yoon wi moom am na war na mën a espérer yegg benn bés waaye ki nga xam ne tegul tànk ci yoon wi kooku amul benn moment bu muy espérer dara voilà borom subhaanahu wa ta'aala loolu la ñu euh, kon li nga xamante ne moom mooy étape yooyu étape bi nga xamante ne moom mooy ah eh, étape yii yëpp dañoo gudd mais borom subhaanahu wa ta'aala mën na koo gàttalal ku ko sob kama bada'akum ta'udun kéem ni mu leen tàmbalee loon foofu ngeen di mujjee fan ngeen tàmbalee woon ngeen nekk ci xam-xamu yàlla nekk topp ci nekk nekkam subhaanahu wa noonu tamit ngeen di mujjaat voilà mais yoonu yàlla yoonu yàlla noonu la mel mooy yoon wi nga xamante ne jëmmi tàmbali gi mooy jëmmi dellu gi loolu mooy yéeme en fait li yéeme mooy le fait fi nga tàmbalee di teg sa tànk ngir dem ci yàlla bu dee xam nga tànk bi nga njëkk a teg fan la fan nga ko jël jëli teg ko su yeboo nga xam ne foofu mooy dellu mooy delluwaay bi. loolu wax nañ ko ñaa jotaay yi weesu wax nañ ko waxaat mooy <coughs> fi nga tàmbalee rek foofu ngay mujjee. loolu moom moo tax sax tàmbali daa war a nekk lu dëggu ci yàlla boo tàmbalee ne da ngay dem ci yàlla li gën li ëpp solo mooy nga nga dëggu nga sincère nga honnête nga objectif parce que yooyu duñ benn yooyu yëpp dëggu la day dugg ci dëggu mooy sincérité honnêteté <coughs> objectivité mais yii yëpp benn yombu ci benn yombu ci benn yombu ci waaw parce que yii ñoom ñooy tax li lay soxal rek mooy ana lan moo lay yeggale ci yàlla li lay soxal rek mooy ana man lan moo may jariñ sama diggante ak sama borom subhaanahu wa ta'ala loolu moo lay soxal li lay soxal rek moom mooy lan mooy dëggu yàlla gi fu mu mën a jóge ku ko mën a wax loolu amul solo lan moo wuuteeg dëgg gi ngir ma bañ ma sori ko ku ko mën a wax ak fu mën a jóge loolu important wu parce que dëgg la ñuy xàmmee nit ñi mais du nit ñi la ñuy jël ba pare pour xam dëgg déedéet comme li Seydina Ali waxoon karamallahu wajhahu laa yu'rafu al-haqqu bir-rijaal walaakin yu'rafu ar-rijaal bil-haqq kenn du jël nit ñi ne ah comme diw wax na nàngam daal kon loola dëgg la wala comme niw diw def na nàngam kon baax na déedéet dañ naan dëgg daal a ngi xam nañ ko ba identifier ko ñépp jaar ci ku dëppook moom yow yaa ne ci lu baax yaa ne ci yoon ku dëppoowul ak moom ak koo mën a doon yow ne woo ci yoon te yàlla moom mooy dëgg comme ni mu ko waxe dalika bi anna allaha huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil da fekk ne yàlla nag mooy dëgg moom ci boppam mooy dëgg te dëgg rek lay àndal loola tax en fait ku nekk ci dëgg warul ragal keneen ku dul yàlla warul yaakaar keneen ku dul yàlla te warut a tiit warut a yokkat warut a jaxasoo warut a jaaxle parce que lan moo tax parce que dëgg mooy yàlla gis nga dëgg même bu ko yéeféer amee yàlla moom lay àndal parce que yàlla mooy dëgg dëgg même bu ko yéeféer amee ah, ah, al eh, imaam ibnu taymiya rahimahullah dafa wax wax ju am solo dafa ne dafa ne gis nga même nguur bu tegu ci dëgg bu tegu ci dëgg maanaam parce que dëgg ak maandute tegu ci dëgg ak maandu te même bu dee nguuru yéeféer la sax yàlla da koy yàggal waaye nguur gu tegu ci euh, ay ay explication maanaam ay caaxaan ak tooñ même bu dee nguuru jullit la du yàgg day day gaaw a màbb day gaaw a màbb loolu loolu loolu lu ama am solo lu tax parce que yàlla muy dëgg moo tax képp kuy dem ci yàlla képp ku jël yoonu yàlla loolu mooy li nga xamante ne moom mooy jéego bi muy njëkk a dëgg ci tànkam ngir dem mooy dëgg voilà euh, gisoon nañu ne yoon yi nga xamante ne moom mooy étape yooyu que ni ñetti cycle la yoo xamante ne benn bi mooy bu mag bi bi ci des mooy bu ci digg bi bi ci des moom mooy bu ndaw bu ndaw bi moom moom cycle boobu ñun ñëpp xam nañ ko mooy juddu na ak dee mooy cycle bu ndaw bi juddu na dee na loolu moom mooy cycle bu ndaw bi. ni nga nekkee xale nit ki bu demee ba màggat ba màggat ba màggat ba màggat ba yenn yenn màggat yi ba xobi daas day daal di mujj melaat noonu day mujj mel comme xale. même da gis yax yi ak yaram bi ni muy formé woo comme yaramu xale da gis maanaam luñ ko mën a defal rek comme xale lu luñ buñ koy jox mu lekk luñ ko maanaam comme ni ñuy defaree xale day dem bay soxla ñu koy sang maam comme xale parce que ni ngeen tàmbalee noonu ngeen di mujj. juddu na ñu ne waaw maanaam gane na àdduna génn na àdduna jeex na amul beneen kii ci diggante bi nag yow yaay xool lu baax nga ci def léegi nag euh, te fii ngay mën a rawee ñu bari moo tax rawante bi yëpp ci moment boobu la juddu nag dee na ah, beneen étape bi gisoon nañ ko mooy yawma alastu bi rabbikum ba yawmal xiyaama bi ñu des nag mooy boobu bu gaa yi dellu jógee ci borom subhanahu wa ta'ala war a delluwaat ci borom bi subhanahu wa ta'ala loolu mooy ñaar ñetti étape bi mais étape bi ci gën a important bi nga xamante ne ci la ñuy tënkee yeneen étape yépp mooy étape bi ñu ne ñun fii ngay mën a liggéeyee lu tax ñu tënkal la étape yi yi ci des loolu moom moo tax nit ki nga xamante ne dee na mën naa dee benn yoon te bu deewee benn yoon lay dee nit ki su xësee ba dee jeex na dootul deewal. que benn yoon ngay dee loolu moom moo tax il faut nga dee fii nga dee nga dee bu ko defee nga mën a yegg ci borom bi subhaanahu wa mën a yegg ci borom bi subhaanahu euh, gisoon nañu ci ñetti jotaay yi weesu nit ñi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala da leen a tënkal yoon wi Euh, bu ko defee ñoom dañoo yegg ci borom bi subhaanahu wa taala te fekk ñoom ñi ngi ci àdduna bi te loolu moom mooy dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy tax nit ñi di sóobu ci yoonu tasawuf mooy ngir mën a yegg ci yàlla fekk yaa ngi ci àdduna bi maanaam ce qui fait que état bi ci des yëpp da koy da koy jéggi maanaam euh, ce qui veut dire que ni yow dee bi nit ñi di dee dootoo ko deewati voilà dee bi nit ñi dee yow dootoo ko deewat parce que lu tax. parce que da nga dee da rey sa bopp balaa dara xew yow rey nga sa bopp jaar nga ci yoon yëpp dem nga yowmal xiyaamati dem nga biir àjjana weesu nga ko dem et cetera ba léegi delluwaat nga ci yàlla te yow yaa ngi fii ci àdduna bi di dund ak nit ñi voilà euh, ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy boroom te ñooñu ni ñuy deewee dee googu ni muy amee mooy ci xol ndax tukki bi. maanaam dem ba nga xam ne sa xol lépp da ciy dee ba mu def yàlla yàlla rek ciy dund loolu mooy dee dee boobu boo demee ba sa xol lépp dee ci ba mu def yàlla yàlla rek ciy dund bu boobaa dangay ngay daal di bokk ci ñi ñuy tuddee ahlul mahabbati maanaam ñi nga xamante ne dañuy sopp maanaam nitu mbëggeel gi ngir ne bëgg nañu yàlla te bëgguñu keneen nii leneen lu dul yàlla yàlla rek rek moo ne seen xol. ku ñuy bëgg dañ ko maanaam ñoom façon yeneen bëgg yépp dañ ko concentré ci benn bëgg kese te mooy bëggu yàlla maanaam yeneen ni ñu mën a bëggee yépp dafa dafay dafa dañ dañ ko centré ci bëgg yàlla gi bëgg yàlla voilà. voilà euh, gisoon nañu ñi nga xamante ne ñoom ñooy. ñi gën màgg ci ñoom ci waa ci ñoo nekkoon ahlul qur'an ngi yent bi sallallahu alayhi wasallam wax eh, ci xadis bu nekk ci sunan yi bu xadis sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu inna lillahi fil xalq fi nnaasi ahliina qiila man hum ya rasulallah sallallahu alayhi qaala hum ahlul qur'an wala ahlul qur'an hum ahlullah wa xaasatuhu yàlla dafa am ñoñ maanaam bu doon dañ naan dañ dafa am famille ci biir nit ñi ñu laaj ko ñooñ ñan ñooy famille yu yàlla mu ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa alquran ñooñu alquran ñooñu de ñooy ñooñu yàlla te ñooñu ñooy ñi yàlla jël taf leen ci boppam euh, loolu moom moo tax ñoom ñooy waa ahlu xaaf ñoom ñooy waa montagne boobu ñu naan xaaf waxoon nañ ko ci ñaari jotaay yi wees et Euh, bu ñu yegsee ci sommité bi dañuy nekk ci moo tax ñoom la borom subhaanahu wa taala naan maanaam di tudd ne ñoom ñooy al ulama mooy ahlul ilmi mooy ahlul ilmi billah mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy vrai borom xam parce que sinon ñeneen ñi ci des dañuy nekk ay aarif dañuy nekk ay aarif billah nga xam yàlla mais dëgg dëgg dëgg ulul ilmi bi borom bi di wax wa ulul ilmi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi te ñoom maanaam yàlla ba muy seede li gën a màgg te mooy moom boppam ne moom mooy yàlla te keneen amul benn kuur bu dut moom ci dëgg amul kenn ku yelloo ñu jaamu ko ci dëgg ku dut moom ñooñu la ci teg ne malaaka yi la ak ñoom et que ñooñu la wax ne ulama yi ne innama yaxsha Allah min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla dëgg ci jaamam yi rek ñooy boroom xam-xam yooyu te xasiya gi ñu amee mooy ragal yàlla tiit ko googu noonu moo tax ah ñoom euh, attan nañu ko et que wàcc na ci ñoom parce que alquran dafay wàccar te dafa wàcc ci seen xol mooy nazal la dafa wàcc ci saar bi nga xamante ne borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax wàcc bi alquran wàcc Euh, boo xoolee mooy walaqad euh, walaqad aataynaaka sab'an minal masaani wal qur'aanal aziim nga xam ne daf ko dafa wàcce dafa wax alquran mais yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ ci yow alquran maanaam juróom-ñaar yi nga xam ne dañ koy baamu ak alquran bu mag bi te mooy faatiha waaye mooy alquran yëpp ndax juróom-ñaari yi nga xamante ne moom lay jaar ak juróom-ñaari yi nga xamante ne yëpp benn bu ci nekk day delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, ak alquran bu mag bi parce que te loolu euh, mooy ne kon mooy mooy ne képp ku doon réalité boobu ku doon loolu dangay ngay daal di bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñuy ahlul quran loolu tax nga gis saxaaba yu bari ba radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñu dugg foofu te saxaaba yi radiyallahu anhu bien sûr ñoom ñooy chef ñu dugg foofu ci cadre boobu waa ahlul quran nga xam ne alquran mooy seen lépp. <coughs> mais tegtalewul ne te pourtant bari na ci ñoom ñoo xam ne mokkaluñu alxuraan bi ngir lan ngir dañ koy jëfe te seen jikko yi ñu amee day delluwaat ci loolu. moo tax ci jotaay bi weesu wala bi ko weesu bu <coughs> waxoon nañu ci ñi nga xamante ne maanaam ñoom ak euh, ni nga xamante ne noonu la nekkee ci seen doj boobu nga xamante ne mooy montagne boobu nga xamante ne moom mooy seen dëkkuwaay mooy seen nekkuwaay te muy jabalu kaaf Euh, ba gisoon ne nga xam ne Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci hadis yi moom la yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ko yow de dama laa bëgg dama laa sopp ba pare waat ci yàlla te moom ibnu Jabal la am Jabal mooy mooy mooy ibnu Jabal doomu montagne bi la maanaam euh, euh, Seydina Mu'adh radiyallahu anhu gisoon nañu tamit Euh, ne ñooñu nga xamante ne dañoo jeex tàkk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeex tàkk ci alxuraan melo woo ko dafa am benn euh, doj woo xamante ne maanaam mooy ñi gën a kawe ci ñoom te ñooy wa ahlul qur'aan umanaa yi nga xamante ne secret yi nga xamante ne moom la leen borom bi wóolu ba jox leen ko ngir jeex giñ jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'aala ngir surtout jeex giñ jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu taxawaay taxawee taxawaayu euh, euh, xuruf nuuraan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoom ci sóor bi nga xam ne mooy sóortu ma parce que sóortu dégg ma sóortu ma sóoratu shura ndax en fait 42 la sóorat 42 la mooy ma ndox ngir ne ñoom ci ndox lañu maanaam mooy <laughs> euh, shura saar boo xamante ne mooy seul char bi nga xamante ne moom moo am ci xaamim yi leneen lu bokkut ak xaamim ci xaraf nuuraani yi maanaam ci début bi mooy xaamim ayn siin xaaf et xaaf foofu la njëkk ñëwaate foofu foofu rek la ñëwaate ñëwaatul feneen ngir ne ñi nekk ci maanaam ñi nga xamante ne ñoom dañoo jeex takk naan ci ndox yeneen bi sallallahu alayhi ba màndi ba fees dell ngir ne ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la ñu naanee ak représenté gi mu représenté alquran maanaam ci lañu naan ba fees ci dell ban ñoom ci seen boobu ñu mujj a nekk ndox mooma ngir ne dañoo seey ci yeneen bi salaa alayhi ndax ñu ngi wax toq googu toq googu di delluwaat ci géej gi en réalité géej gi bi la sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu mujj a nekk toq euh, comme niñ ko euh, waxee ci xasida euh, boobu faydul hubbi wal hayaman fasaaru qatratan min bahri taaha ñu daal di mujj nekk toq ci géeju yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom mooy taaha te ndax ci taaha boobu ndax taaha yent bi sallallahu alayhi wasallam ci taaha euh, ci la ci la euh, dajale daf ci ci la dajale ci la dajale mboolem yi nga xamante ne ñooy maanaay alquran yu zahiri ak yu baatini voilà ci la ko dajale moo tax ñooñu nekk xatara toq ci géeju taaxaa boobu voilà moo tax alquran borom subhaanahu wa ta'aala bi mu ne eh, ci tée fii kitaab bi maknuun la nekk ci téere boo xamante ne dañ koo ñoŋal mais dafa ni xam nga téere boobu ñu ñoŋal dafa ne laa yamassuhu illa al mutahharun kenn du ko laal ba mu des ñi nga xam ne ñooy mutahharun yi mutahharun yi mooy ñan mooy ñi nga xamante ne seen xol dañ koo laabal moo tax ñooñu rek ñoo ñoo am accès ci alquran mais alquran ci dimension bi nga xam ne moom mooy alquranul karim parce que waxoon nañ ne ñetti dimension laa am dimension bi nga xam ne mooy alquranul karim mu borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy mutahharuna ñi laab yi te seen xol laab complètement te la ko laabal mooy lan mooy wéetal gi ñu wéetal borom bi subhaanahu wa ta'ala te boolewuñu ko kenn waaye tamit ak lan dëggu gi ñu dëggu seen diggante yonent bi sallallahu alayhi ak sopp gi ñu ko sopp ba jeex ci moom tàkk loolu tax ñu nekk mutahharuna voilà moo tax al na soo ko xoolee lan la alif lam mim ak lan taaha après <laughs> après nuuru nuur mooy maanaam si rien que ci seen tur bi leen borom bi subhaanahu wa jox ci alquran mooy na ñoom dañoo jeex tàkk ci leeru Taaha sallallahu alayhi wa sallam ci leeru Taaha sallallahu alayhi moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa euh, bi nga xamante ne gaa yooyu dañoo jeex ci moom maanaam ba seey ci moom nekk kon wëlbatiku nekk benn toq ñoom ci leeru géeju yonent yàlla Muhammad boobu sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne mooy Taaha moo tax borom subhaanahu wa ta'ala euh, boole leen ci ñu tudde ñu ñu tudde al udaba ak al umana borom teggin yu mat sëkk yi ci digganteeg yàlla yonent bi sallallahu alayhi waaye ñu nekk tamit ci borom ñi nga xamante ne borom bi da leen a wóolu dénk leen secret yu mat yi moo tax ñooñu lay junj ci ayn sin qaaf ah boobu nga xam ne fa lañ ne waaw euh, et que et que ñooñu ci dot bi nga xamante ne parce que dafa am xam-xam yoo xamante ne ñooñu la ko yàlla réserver ñoom ñoo ko am ñoom ñoo ko am ndax lan ndax ñoom ay aqtaab muhammadi yiw na lañ maanaam ay ay ay ay ay ay ay lañ ay kàngam lañ ay kàngam yoo xamante ne yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy seen askan ñooñu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy seen askan te amuñu beneen askan bu dul boobu askan mën nañu tudd nu ne mën nañu sant nu ne mais ñoom benn askan lañ am mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jeex na ku leen tuddee neneen wala nga kii leen yow yaa leen ko tuddee rek mais ñoom tudduñu nanguwuñu dëkk fenn nanguwuñu bokk ci kenn lu dul ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax comme yenent bi sallallahu alayhi nag mooy cosaanu mbir mi te mooy jeexal mbir mi jeex gañ jeex ci moom moo tax ñoom ñu daal di mujj nekk ñi nga xamante ne dañuy traverser étape bi <coughs> et am nañu xam-xam yoo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa moo ko jagoo comme niñ ko gisoon et que keneen amu ko kudul ñoom te keneen doonu ko kudul ñoom ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte jël lépp moo tax dañu ci am luñ ci luñ ci jël ngir ne na mu mate yenent bi sallallahu alayhi wa ko am ndax xam-xam la boo xamante ne dañ koo jëlee ci beneen dot beneen dot boo xamante ne moo gën a riir parce que ñu euh, xaaf bi lañu gën a xam waaye doju fadd moom lañu nit gën a riiri doj boobu nga xam ne moom lañ fadd te foofu la yent bi sallallahu alayhi li ko borom mi ne wa nazzala alayka dhikra li tubayyina lin-naasi maa nuzzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkaruna yàlla wàcc na ci yow lu ñu tuddee ak zikr te moom mooy sunna maanaam alquran la en fait zikr boobu alquran la moo tax mu ne Saad daan ne wal qur'aani zi zikri waat naa ci alquran bi nga xam ne mooy borom zikar maanaam zikr mooy bële nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi lañ ko jagleel parce que xam-xam la yoo xamante ne ku dul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak allahumma qut qutbu qutbu zaman wala ñi nga xamante ne ñooy aqtaabul muhammad yu ne ñi ku dul ñoom amuñu ci accès mu ne yow yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam damaa wàcce ci yow loolu maanaam mooy yow ni ngay doxale ni ngay waxe moo tax yent bi sallallahu alayhi rek moo mën moo xam dëgg-dëgg lu alxuraan di tekki ngir ne moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi alxuraan li muy wax mooy alxuraan li muy def mooy alquran bu amee ab aaya boo comprendreul boo amee noo comprendre ci alquran moom mu doxalee neneen c'est parce que yow sa compréhension moo baaxul waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu def loolu rek kay alquran lu mu wax loolooy alquran te waxam mooy leeral alquran ñun bi ñu yor muy téere bi wax yonent bi sallallahu alayhi moo koy leeral par exemple ci julli exemple la bu ndaw alquran wax na ne dee leen julli waaye waxuñu ñaata lañuy ñuy julli ak naka la ñuy jullee ak julli yi nuñ koy répartir ak kañ lañu war a tare ci kaw ak kañ lañ war a tare ci suuf ak benn bu ci nekk partie bu ne nan lañ koy defee. mais yeneen bi sallallahu alayhi mi nga xam ne zikr bi mooy xam-xam yooyu nga xamante ne ci saat la ne foofu la làqu ci doj boobu alquran boobu révélation bu kayo boobu ci alquran moo moom yeneen bi sallallahu alayhi ci la tibbee li mu ñuy jàngal mooy mi nga xam ne mooy alquran zi zikr voilà waaw Cheikh sallallahu alayhi wa sallam et que comme niñ ko gisee woon jotaay maanaam ne soit montagne boobu mooy montagne bi nga xamante ne secret julli ci lay feeñee loolu moom moo tax c'est très nit mën a am accès ci secret julli nit mën naa yegg ci yàlla fu sore sore sore te du xam secret yi nekk ci julli du ko xam salaat ak salaatul faatihi waxoon naa la ko salaatul faatihi loolu moom moo tax mu nekk secret bi gën a mag ndax mooy secret yonent bi salaam bi gën a mag mu jël ko jox ko doomam bi nga xam te ne doomu deretam la waaye mooy doomu ruuxam itam di baatinam moom laa Mawlana Abul Abbas Ahmad Tijaani radiyallahu anhu et que euh, xam nga wax naa la sànq ne la maanaam ne borom secret yooyu euh, ñoom la borom bi subhaanahu wa ak lu ñu dajale moom la ñoo nekk ci ayn sin xaamim xam nga xaamim ah bi bastoxaam yi mooy sa mooy mooy mooy quatre-vingt-dix-neuf maanaam quatre-vingt-dix-neuf turu yàlla yi mais avant ñuy ñëw ci loolu ñuy ñu wax lu tax mu nekk ci julli moom yaakaar naa sax gisoon nañ ko jotaay bi mooy fi mu naan wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar daal ci teg ni wala zikrullah akbar parce que xam-xam yooyu nga xam ne moom mooy xam-xamu zikr yi ne ya ni julli loolu mooy secret bi tax en fait julli di dindi lu ñaaw ci nit ki mais nit ki bu demee ba mën a ak accéder ci loolu ci ci xam-xam yooyu loolu moo gën a màgg encore moo gën a màgg encore maanaam la mu cee jàng moo tax Seydina naa radiyallahu anhu ne man bu ma daan julli sax dama ci jëlee ay xam-xam yoo xamante ne dama ci mën a organiser sama armée bi xam nga kooku ah fekk maa ngi julli mais moment bi may julli ci lay organiser sama armée bi maanaam xam-xam yooyu ci la koy fekk se ak yeneen xeeti xam-xam loolu mooy wala ndax zikrullah ma tudd bi ngay tudd yàlla ci biir julli gi mais aussi parce que xam-xamu zikar boobu la te loolu noonu ci ginnaaw euh, maanaam xam-xam yi borom bi subhaanahu wa rëdd yenn xam-xam yu spécial yi nga xamante ne ku dul ku bokkul ci aqtaab yi du ko xam ku bokkul ci aqtaab yooyu du ko xam dafa am ay xam-xam yoo xam ne moom la ñu mooy zubur ji comme ne wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar parce que bu zaman mooy ki nga xamante ni lépp lu yàlla di dogal ci moom lay jaare lépp luy war a xew ci jamono ji ci moom lay jaare borom bi subhaanahu wa ne amul dara lu néew wala amul dara lu dul ni bind nañ ko ci zubur yooyu maanaam mooy plurielu zabur ndax qutbu zaman bu nekk ak zaburam ah ah <laughs> kullu shay'in fa'aluhu fi zubur ba bari ne wa kullu saghirin wa kabirin mustafa ndax euh, lu ndaw lu ne ak lu rëy lu ne dañ ko ci rëdd dañ ko rëdd borom bi subhaanahu ne ne rëdd nañ ndax ne moo tax mu ne wala qad katabna fi zaburi mais min ba'di zikri moo tax gin moo tax zabur gannaaw zikr la ñëw ginnaaw zikr bi nga xam ne xam-xam la boo xam ne yeneen bi saa salaamoon lañ ko réserver ndax mais mais euh, kii euh, kii rek ko xam mais maanaam mais aktaab Muhammad yiw na yooyu ñoom rek ñoo ko xam ndax ñoom dañoo jeex tàkk ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs aktaab bu la neexee nga ne afraad Muhammad yiw na yi ndax tamit ay afraad lañ dañ ñoom kenn lañ képp kenn ci ñoom. boo ko xoolee dundam ak na mu mel ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam na mu ci jaxasoo ak moom ak na mu ca jeexe moom kenn kese la amul ñaar ñu mel ni moom ci jamono amul. maanaam amul ñaar ñu mel ni moom ci jamono ba mu tàmbalee ba jamono di jeex amul. voilà euh, mais comme. te gis nga ne xaamim boobu euh, dafay junju maanaam ngir ne day dajale juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeent tur yàlla yi parce que xam ngeen ne yàlla amul 99 tur kese yàlla li mu am ci tur du jeex comme ni ko xadis bi wax yàlla li mu am ci tur lu jeex mais 99 yi ñoom ñooy tudd al asmaul xusna ñoom ñooy turam yi nga xam ne ñooy yi gën a rafet ci tur yàlla yi ndax solo période bi nga xamante ne ci la tur yàlla yi di feeñe tur bi tamit day màgg te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam turam maanaam moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax alquran arab en fait alquran nekkul par hasard et que ce n'est parce que c'est pas parce que voilà que yonent bi sallallahu alayhi dafa nekk arabe par hasard yonent bi sallallahu alayhi nekkul arabe par hasard loolu moom ku ko jàpp mooy ne yow comprendre dara dara ci li yàlla xeq xeqam yi maanaam sagesse yi borom subhaanahu wa ta'aala di defee dafa fekk ne xaqaa'iq euh, yi nga xam moom la yonent bi amee sallallahu alayhi wasallam bu ñuy feeñ ci jamono làkk bi nga xamante ne moo koy mën a contenir mooy làkku arab moom moo koy contenir xaqaayat yooyu réalité yooyu et que làkk arab bi nga xamante ne moom la ñu wàccewee alquran tamit moom moo mën a contenir réalité yooyu et que 99 noms yii nga xam ne mooy 99 turu yàlla yu mag yi yu rafet yii nga xam ne ñoo gën a rafet yeneen tur yëpp. ñooy yi nga xamante ne ñoo englobé yeneen mboolem mboolem turu yàlla yi mille maanaam infinité wu turu yàlla yi existé quatre-vingt-dix-neuf yi ñoo leen ñoo leen ëmb ñoo leen moom ñoom seen réalité moom ñoo nekk ci Hamim ci Hamim mais am na am na beneen euh, maanaam moo tax bu ñu xoolee moo tax saab tur tur tur yàlla bi jeexal tur yooyu 99 yi tur yàlla bi ko jeexal mooy ban sabuur ngir lu tax ngir ne nit ki buy yéeg ci yàlla bu yéeg tur après tur tur après tur tur après tur di di di tax pour tur yooyu di ko melowoo ci sabuuru lay mujjee maanaam mooy muñaakoon bi moo tax muñ muñ mën a muñ muñ dans le sens endurance dans le sens patience dans le sens supporter ak ak yeneen sens yi mën a am yépp loolu tax muñ nekk jikko ji nga xamante ne moo ëmb yeneen jikko yépp muñ moo ëmb yeneen jikko yépp ndax lan parce que euh, doj boobu montagne saat boobu euh, qualité muñ boobu moo fa feeñ te à loolu ci la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, jëlee xam-xam yi nga xamante ne moom la am yépp di ko tasaare ci univers existence gis nga moo tax borom subhaanahu wa ta'ala pourtant mi ngi junju kar qualité yooyu ak nan la ñuy def ba accéder ci lool bi mu naan wasta'inu bis sabri was salat ba pare daal di wa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in beneen bi ci des mu ne inna allaha ma'as sabirina yàlla ñi mu àndal muy muñkat yi dimbandikoo leen muñ ak julli saat ñaari saat yooyu sabr ak salat loolu moom moo tax muñ mooy qualité yonent bi sallallahu te mooy tamit qualité bi nga xamante ne borom subhanahu wa moom la feeñal ci ci existence bi ba tax biir yi dox yépp di dox parce que tey bu doon ne yàlla day def ku ko tooñ rek mu rey mu rey la et que euh, comme ni gars yi di def nga xamante ne ku leen tooñ ñu daal di yónnee bomb yi ah ñu écraser. bu doon ne loolu moom moo fi am comme li borom wax subhaanahu wa ta'ala ne ma taraka ala zahriha kon ci kaw suuf dara luy dukkat doot fi am ci hmm? looloo tax tamit nit ki balaa moo yegg ci yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg balaa moo yegg ci yàlla dëgg dëgg faaw mu jikko woo muñ ku jikko woowul muñ doo yegg ci yàlla ah ku jikko woowul muñ doo yegg ci yàlla voilà faaw nga jikko woo muñ voilà faaw nga jikko woo tamit julli te faaw julli nekk li nga xamante ne moo lay gënal lu ne maanaam julli da lay jaral ñàkk koo def moom dee dee wala ko gënal dee dee moom wala ko gënal moom damay julli wala damay dee loolu moom jàpp xoolal sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhu pour nga gis exemple ci saxaaba yi radiyallahu anhu xoolal julli euh, bi bi muy bi mu bi mu bi mu nekkee mag dafa amoon xeetu benn bët problème mu bët moom ay cataracte genre feebar yu mel noonu mu dem ci benn médecin médecin bi ne ko man de mën naa laa faj gaa mais condition wu faj gi parce que sinon da ngay silmaxa te condition wu faj gi mooy da ngay tëdd da ngay tëdd nii ñetti fan yoo xamante ne doo jóg mu ne kon nu may def ak sama julli ah daal loolu lañ la mën a faj faje te pourtant am nga loolu sharia mayoon na ko mais moom daal mënta nangu daal ne julli daal moom daal tëdd noonu di nii du jóg. et du mën a jóg julli moom lool maanaam moom xalaatul sax nan lay def ak léeg léeg lii di bu doon mbayeen it nañ xalaat leneen nan def ba ndékki am na ñoo xamante ne nan la ñuy xalaat dinañ xalaat ñu nit maanaam contrainte bi mu leen di laaj ñeneen ñi dinañ xalaat leneen ak leneen mais moom li mu njëkk xalaat mooy nan laay def ak sama julli yi naka parce que loolu moo ëpp doole ci ñoom naka lay def ak sama julli voilà ñooñu yegg ci yàlla dëgg dëgg dëgg li lay wan ne yegg nañ ci yàlla mooy seen seen nattu yi day jaar ci julli ñooñu noonu seen nattu yi day jaar ci julli fa sayyidna Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu moom tamit comme genre euh, euh, jabet la wala yu mel yoo xam ne daal dañoo war a dagg tànk bi moom daal tànk bi faw ñu dagg la bi mu ngi affaire bi mi ngi yëg te buñ ko bàyyee noonu day lekk yaram bi yëpp ñoo ko médecin bi mu ne ah daal ah, man daal mënuma dagg sama tànk bi noonu moom day metti quoi wax ñu ne nag mu ne eh, day metti loolu moom vraiment du ko mën a nangu mais waa kër ga ñoo ne mais bàyyi ko muy julli julli lay waaj jot rek saa gaa yi ñëw rek imam ki bi médecin bi mu kàbbar rek mu dagg tànk bi faj ko defar lépp ba pare bi mu paree julli ci la gis ni tànk bi dagg na defar nañ mais bi mu doon julli yëgu ci dara kooku xam nga ñu ngi ci zikkar bi te loolu mooy moo tax ñu war a parce que loolu mooy objectif nga yegg ba mooy objectif ñuy taxawal julli moo tax sabr bi ak salaat bi objectif bi mooy nga yegg ci niveau yooyu gisoo lii lii lii moo tax borom subhaanahu wa ta'aala wax yent yàlla Muusaa alayhi salaam ne ko la ba pare fan la ko waxe ci montagne bi la ko waxe ne ko wa aqimis salaata li zikri parce que xam nga symbole yi wax nañ la ko symbole yi dafay am importance ci ci ci ci mbiru diini ji yonent bi sallallahu alayhi bi muy jaayanteeg bi muy jaayanteeg ñan saaba yi radiyallahu ci ronu garab gi la ko defee te lool tamit dafa am importance garab googu loolu jotoon mosoon nañ ci waxtaane fii ah, niki noonu fii tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, yonent yàlla Muusaa alayhi salaam dot bi borom bi waxtaanee ak moom ne ko ah, simmil say dàll maanaam mooy tàqalikool ak sa bakkan ak say bànneex ndax yaa ngi ci xuur woo xamante ne place bii nii dafa sell te man maa la tànn ah déglul li ma lay wax ndax na ni ndax man may yàlla maanaam loolu maanaa la taw boobu moo war a nekk yow amul beneen buur bu bokkut ak man mooy boo kàbbareeri julli loolu nga war a njëkk xalaat moo tax baatu allahu akbar lool la allahu akbar mooy dara nekku fi ci kanamu yàlla yàlla rek a màgg te ci kanamu yàlla lépp neen la loolu mooy allahu akbar ba pare ne ko taxawalal julli mais pour zikr bi wala pour nga atteindre niveau wu ah oui voilà gisuloo ne ki ñu doon wax léegi Seydina ah, ah, Urwa ibn Zubayr magam Seydina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum ajma'in ci kaaba gi ci kaaba gi am na benn naa fekk bu ko romb benn saay-saay fekk muy julli ci kaaba gi moom bu daan julli julli gi da daan yàgg naa fi la doon def mu fekk ko ci kaaba gi muy julli mu ne ko lan mu ne non kii day ngistal rek boo gisee muy julli naan day concentré wu day ki kii day ngistal mais subhaanallah mu jël ndox mu tàng baxal ndox mu tàng fekk ko muy julli mu xëpp ko mu ne ñu xool nu muy def mais bi ñu ko xëppee dafa continuer julleem bi mu paree la gis ne yaram bi yépp lakk na moo tax am na benn wax bu wolof yi di wax naan noo julli ba mu jeex nga concentré wu sa xel demul ci kii loolu moom du dëgg loolu du dëgg ne manta ne loolu du dëgg preuve bi wane ni du dëgg mooy xew-xew yi am nañ te ñii duñu ay yeneen ah moo tax bi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu déggee kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu su ma jumul Muaz ibn Jabal la radiyallahu mu ne am na ñetti mbir yoo xamante ne moom xam naa ne man nii laa mel tey man moom mel naa ko moom nii moom nii moom gisuma keneen koo xamante ne dëgg-dëgg dab na ma ci mooy ne bu may julli sama xel du demee ci keneen ku dul ci yàlla ci julli gi ba ba mu keroog muy pare jullee néew gi noonu am na beneen ñetteel bu mu wax mais yooyu moom maanaam ay mbir la yoo xamante ne maanaam te loolu bokk na ci ne moom bu ah. waaw mën na nekk loolu waaw. day xam ne lii dëgg la ci saa si. waaw voilà waaw. kon xam nga kooku bu fekkente ne moom noonu la mel euh, d'ailleurs euh, waxoon nañu ne mooy saat maanaam mooy montagne mooy siddiqiya tamit maanaam dëggu googu nga xamante ne mooy dëggu gi gi daj gi daj gi gi gi daj gi te yooyu yëpp boo xoolee dañoo lëkkaloo mooy as-siddiqiyatu as-silatu mooy mooy ak mooy al-wusul mooy jokk ci yàlla nga xam ne yow ya en permanence yaa ngi connecté wu ak yàlla ak salaat di julli ak sabru muñ maanaam xam nga li yéeme ci xaqaayiku kii mooy ne dañuy faral di nuroo ak début wu baat mbir yi loolu bokk na ci xaqaay yi bokk na ci li ci yéeme voilà du du du du du par hasard la yooyu yëpp am na ngir ne borom bi subhaanahu wa moo tànn làkk bi melal ko noonu voilà donc boo euh, moo tax su soo traversé montagne saat boobu après montagne Qaaf bi ci la ñëwee ci ginnaaw mais xam-xam yi nekk ci montagne Saad bi doo ko gis lu dul boo yee xësee ba agsi ci Qaaf ba pare ba dëkk fa. mooy sa xol takkoo ak alquran ak sunna yent bi sallallahu wa sallam et que képp ku mel noonu yow yaay ki nga xamante ne yow yaay yegsi ci niveau wu maanaam yow yaay jeex tàkk boo boo jógee foofu nag dangay dem ci beneen beneen espace boo xamante ne mooy géej gi mooy géej gi foofu nag la lépp lépp lépp di mate dex bon géej géej mooy nuun hmm? voilà te mooy jën wi tamit mooy bi ñu daan wax keroog yent yàlla maanaam yent ah, yàlla maanaam ankat seen naa Xadir voilà alayhi salaam ak qissam boobu voilà et parce que ci ñaari fi ñaari géej yi dajee la foofu la noonu xayaati nekk ndox mi nga xamante ne mooy ndoxum dund bi loolu moom moo tax ñi yegg ci foofu ñoom seenu dund du amul fu mu tàmbalee maam wala bokk du du jeex moo tax Seydina Xadir alayhi salaam nekk koo xamante ne moom mi ngi dund rek ak dundam du jeex ngir ne moom dafa gisoon ndox moomu ba naan ko daa gis ndox mi naan na ko mhm. voilà te ginnaaw loolu ay mbir yu bare bare bare ñu ngi ca sauf ki ki ci yegg si mooy ki nga xamante ne dafa dëggu digganteem ak boroomam subhaanahu wa ta'aala waaye dafa dëggu digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñun ñëpp war nañu def yitte parce que ñun ñëpp kenn képp kenn ci ñun mën na fa yegg si ah. affaire bi amul lu ñu réserver ci kii pour ñii après ñu ne ñii rek ko koy am ñeneen ñi duñ ko am loolu amul ah. loolu képp ku leen ko wax da leen a bëgg a nax ah. da leen a bëgg a moom ku la bëgg a moom kese moo lay gëm loo ne la bala ngaa yegg si sàngam il faut nga doon nangam wala nga mel nangam wala yi déedéet. képp kenn ci ñun mën na yegg si foofu mais nag mbir mi deefu ci jot ci ay suma sañoon ak a neexoon suma sañoon ak a neexoon ay waay ndeysaan bu ma akamaa yéene woon akamaa bëggoon loolu taxul mbir mi yegg nga yegg si de déedéet ñépp nag am nañ chance ndax yàlla noonu la bindee mbir mbir yi voilà jàppal ne yow bu doon li Seydina Omar waxoon rek radiyallahu anhu ajjana buñ ne woon kenn nit dong dong dong ci àdduna bi moo cay dem du ñu nekk ñaar kenn rek a cay dem ma xool àdduna bi dama naan ko dema na waaye buñ ne woon safara kenn rek a cay dem kenn dong amul ñaar damay jàpp ne tamit ma na ah mooy lu ne mën naa ko am xam nga maanaam maadaama maanaam maadaama baatu arab la buy tekki feek ma ne maadaama yàlla rek kay maye te keneen du maye ku dul yàlla maadaama ñi am mbir mi ña ko am la leen ko jox du seen du ne ñoom ñoo juddu am effort def yitte doo koo am dëgg la loolu sabab la ci waaye la leen ko may mooy mbaaxu yàlla kese parce bu buñ juddoo woon neneen wala ñu juddoo feneen wala yàlla namul woon ci ñoom loola duñ ko am maadaama ñoom defaluñu yàlla lu tax mu may leen ko te it man yàlla lu tax mu xañ ma ko mooy lañ am man naa ko am maanaam mbir la moo xam ne maanaam lii ma wax mooy li nga xam ne ñun cëpp kenn ci ñun war na koo mën a wax lu tax parce yàlla rek kay maye te li yàllay maye moo koy may ku ko neex te kenn defu fi yàlla lu tax mu xañ la ko waaye kenn defalu fi yàlla lu tax mu jox la ko kenn loolu amul mais nag kon lu tax man nag sañu maa yaakaar nag ana lan moo tax loolu bëgg naa koo xam ana moo tax sañu yaakaar segam yàlla bi nga xamante ne day jël ab moom am na sañ-sañ ak kàttanu jël ab yéefiir léegi mooy ki gën a bon ci nit ñi tey léegi koo xamante ne rey na ay junni nit yéefiir la def na lu bon lu ne tey tey tey mu yëkkati ko tey mu tuub tey ci dugg ci lislaam tey tey léegi léegi ci saa si mu yëgi ko ci maqaama yi gën a kawee tey du dëgg waaw léegi-léegi waaw lu tax man mii juddu ci lislaam boobu ba léegi maa ngi ci ah, sañuma yaakaar yàlla defal ma loolu ah xam ngeen euh, wax si ah xam ngeen ko ah waaw xam ngeen lu mu def nijaay yent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne moom moo ko doon defaan nekkoon ku mag boroom maqaama yu kawe yi ak cër yu rëy yooyu kooku la dem rey xar xar biir bi jël rees wi yëy ko matt ko. ah. kër gi la wala mooy. res ah. waaw maanaam loolu yëpp def na ko loolu yëpp maanaam ci anam gu bon googu yëpp terewut terewut yàlla delloosi na ko yóbbu ko ci maqaama yi gën a kawe ci maqaama yëpp mokk mokk ka ko ka ko ko ko ka ko ko commandé commandito moo commanditaire bi waaw moo commanditaire bi ñun ñëpp waaw ba pare def boole leen ci saaba yi mooy maqaama bi nga xamante ne kenn mënu ko xeeñtu waxuma laa nga koy gis waaw maanaam c'est yàlla mën na loolu yàlla mi def loolu lu tax man sañu yaakaar ci moom mu defal ma lu mel noonu dëgg la ni maa man dëgg na doy naa waar mais yàlla man na maa yëkkati quand même voilà maanaam man lan li ma jaaxal mooy ana lan rek moo war a tax ma jàpp ne man daal waruma mën a am dara ah voilà lu tax man waruma mën a am dara lu tax ana lan moo tax mais segam yàlla mën na maa def tey xam ngeen li li gën a matériel xam nga lii sax spirituel la lii li gën a matériel mooy tey tey tey yàlla moom man dama ba def suba ma nekk milliardaire ah. suba suba waaw ngeen xëy naan waaw pourtant de démb la ko doon wax ci daayira ba maa mën na koo def milliardaire suba. ah. ah. ah. loolu mën naa ne. te loolu du lu tumuraanke de nu mu mën a nekk nan lay amee loolu mbir la moo xam ne yàlla mën na ko indi ne ma jox la ci benn exemple bu bu bu bu doyee nga romb fii ab milliardaire léegi mu xool la nga neex ko nga koy rappeler doomam ndeysaan mu laaj la yow ban at kañ nga juddu nga wax ko date bi rek mu ne ma yow yaa sama doom yéen a bokk date de naissance ndeysaan dafa génn àdduna xoolal yow kay bu daan ñëw rek daal di xool genn wàllu fortune am jox la ko loolu mënta ne. am na sax. voilà. am na koo xam dafa rek la séddale kii am quoi la teg sama waaw bi jël ay tournée nii rek après dëkk bu ñu nekk voilà loolu yëpp mën naa ne. ak yeneen ak yeneen ak yeneen i possibilité maanaam li ma bëgg a wax. mooy segam loolu ci mbiru matériel yii la mën a ne waxuma la mbiru yàlla loolu tax képp kenn ci ñun daa war a xalaat ne daa war a yaakaar daa war a yaakaar ne borom bi mën na koo defal li gën a màgg ci li muy defal mboolem nitu yàlla yàlla mën na ko defal léegi nag boo nee ah ñoom diw sàngam de ñoom sàmba moom kenn mënu leen a dab yow yaa gat yow yaa yaa yaa yaa sa bopp dégg nga voilà boo nee ñoom sàmba moom kenn mënu leen a dab yaa exclure sa bopp voilà waaye yàlla lu mu amul parce que impossibilité boobu yow ci sam xel la ne mais yàlla mën na ko parce que nga ne yàlla munu ko moom loolu yaakaar naa ab jullit ñemewu koo xalaat moom. voilà léegi ndax dana ko def ak du ko def après beneen affaire la mais ndax yàlla mën na ko ñàkk nag loolu moom yaakaar naa ni ab jullit moom mën ta wax ne yàlla mën ta may man manu manta may manumaa may li mu may sàmba loolu moom ab jullit du ko xalaat xam. te bu ñu xoolee mboolem wàllu yu mag yi li nga xamante ne moom lañu bokk mooy bëgg gi ñu bëgg yenn saa salaam ba jeex ci moom tàkk topp gi ñu topp yoonu alquran ba jeex ci tàkk lii lañ bokk lii mooy seen point commun ñii ñoo ñu gën a màgg ñépp mais loolu moo tax ñu war a góor góorgóorlu xam dundu yent bi sallallahu xam lenn lu ci nekk naka la ka daan defe voilà xam lan mooy vrai dëgg yoonam lan mooy sunnaam et cetera voilà ndax yàlla mën na lu mu ne an ah Muaaz jël nañ ci Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu maanaam mooy um dala na nee na qaalat nee na qultu wax naa ya rasulullah yow yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam aw si nii dénk ma nee na man damaa ñëw ni yent saa salama dénk ma xam nga xaalis bi ñu doon gis mooy ne yent bi saa ci boppam moo ko wax di ko dénk di ko dénk waaye bii fa moom moo ñëw ci yenn saa salam ne ko kaay ma dénk kaay dama la laaj nga dénk ma fa qaala mu wax sallallahu alayhi i'bud i'budillaha jaamul yàlla ka annaka taraahu ba mu mel ne yaa ngi koy gis jaamul yàlla te bi ngay jaamu yàlla melal ni yaa ngi koy gis wa'dud te booleel nafsaka sa bopp minal mawta ci way deeñi booy compter booy yow booy compter sa bopp bul compter sa bopp ci ñuy dund parce que xamoo kañ ngay dee maanaam jàppal ni yow ci wàll wa dem àllaaxira tey ci ngoon ci kanamee tuuti yow ci ñooñ nga bokk loolu jombul de possibilité bi moom yaakaar naa ne képp kuy borom xel xam na ko ndax mën naa ne ah tey journalu vingt heures bi du ma ko seetaan du ma fekk possibilité boobu moom képp kuy boroom xel mën na koo ah war na ko mën a envisager ah dégg mu ne wazkurillaha te nga tudd yàlla azza wa màgg na tedd na inda kulli xajarin faw fa euh, xeer wu ne wa inda kulli shajarin ak fa garab gu ne mbindeefu yàlla moo romb rek na la jox yàlla nga xalaatal yàlla nga tudd yàlla waaw loo gis rek na la delloo ci yàlla nga tudd yàlla xadis euh, boobu mu ngi ne rawaahu ibn abi shayba ibn solo ibn abi dunya ak ibn abi dunya fi sumti fi sumti wa hannaad te mooy al euh, hannaad euh, ibn sari moom fi fi zuhdi waaw la ko solo wa tabaraani al imaam abul qaasim fil kabir mooy mu'jam al kabir mu ne wasaqa rijaaluhu alhaytami imam alxaafis ibn xajar alhaytami jàpp na ne xadis bi nit ñi ko solo ñu dëgër leen an muaz ibn jabal ñoom ñëpp ñu solo ko jël seen na muaz ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu bay baynama waaye xoolal li mu li mu wax kon li mu wax kan Seydina Muhammad kon lim ko njëkk dikk dikki mooy lan dink ne ko lan jaamul yàlla comme si yaa ngi koy gis booy compter sa bopp booleel sa bopp maanaam compter sa bopp ci biir maanaam compter sa bopp ci ñan ci ñi dee te ngay tudd yàlla ci wetu gar doj wu ne wala garab wu ne xeer wu ne wala garab wu ne mu ne bay na maa waaye fekk nag ne xaala wax na waaye xoolal moom loolu la wax Seydina Muaz radiyallahu waaye ba muy wax ak moom sallallahu alayhi wasallam li Abu Darda Seydina Abu Darda radiyallahu anhu moom ba mu koy wax daf ni ko i'budullaha jaamul yàlla ka annaka taraahu ba mu mel ni yaa ngi koy gis fa in lam waaye fa in bu fekkente ne lam takun nekkoo koo xam ne taraahu yaa ngi koy gis fa innahu liur boor mooy moom buur yàlla moom yaraakam ni ngi lay gis waaye waa wa'dud limal nafsaka sa bopp fil mawta ci biir ñi dee ñi fële def ni ko nga bokk ci ñi dee ñi fii nag mu ne ko ci biir ñi dee ñi mu ne xadis ah, boobu rawaa solo nag at-Tabarani mooy al imaam Abul Qaasim fil Kabiir ci Mu'jam tam wabna Asakir al imaam amin Abi Darda ñoom ñu solo ko ci Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu mu ne qawluhu wax yu wax moom yenn saa la woon ñeel ko ne ko wa'dud nafsaka minal mawta limaa sa bopp ci ñi dee aw wala boog waadu nafsaka fil mawta li ma leen sa bopp ci biir ñi dee ne mu ne misdaaqan day dëggal rek lil xadiis al aaxar beneen xadiis bi nga xam ne allazi mooy bi nga xam ne rawaa ruya solo nañ ko an nabi jóg seen bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala bi mu ne i'lamu xam leen annakum naka yéen lan lan taraw doo leen gis rabbakum seen borom hatta tamutu mbete ngeen dee gis ngeen yàlla képp ku leen wax ne leen gis na ko fii yàlla tere mu ci muy wax naan à chair et à os waxul dëgg <laughs> ah ku ne yàlla toog naa ak moom gis naa ko moo xam fu mu ko mën a gise nag moo xam dañ koo muur am mbàjj mu koy gis walla daa koo daa dem ba ci ab kaas nee na mu toog ko gisanteeg yàlla wala bépp xeetu caaxaan bu mu layee ba ñu gis na yàlla daal ba pare ne en chair et en os wala mu ne léeg-léeg nga dégg sax ku ne gis na yàlla mu nekk benn paa am sikkim bu weex moom sax jàpp na ci sikkim bi nga xanaa ab ab jinne nga gis bu xërëm waaye yàlla moom gisoo ko moom Euh, mais loolu daañ ci ñëwaat léegi ci maanaa yi ñu def taxriiju xadis bi bu ñu wax ci taxriiju xadis bi ba pare ci ni ko ni mu ko indee mu ne hada lii juz'un <coughs> aw aw pàcc la min xadisi dajjal ci xadisi dajjal la bi nga xam ne rawaa solo na ko muslim mooy imam fii ma zakarawu ci li nga xam ne tudd na ko anhu jële ko ci moom ibnu Hajar fi Fath al-Hafiz ibnu ngi ci mi ngi ci mi ngi ci Sahih imam Muslim rahimahullah ci kitaabul iman sax la ne wa Abu Dawud ibn Dawud Abu Dawud tam solo na ko Ibn Maaja wal Haakim ak ñoom wa te wéral na moom imaam Haakim ala shart Muslim ci sart imam Muslim wa waafaqahu te dëppoo nag moom az-Zahabi mooy al imam az-Zahabi rahimahullah bokk na ci ñi ko solo mu ne wa Ibn Khuzaymah ak Ibn Khuzaymah ad solo na ko fi ru'yati ci téere boobu muy tudd ar-ru'ya wa ad-diya te mooy ad-diya al-maqdisi rahimahullah wa no ah, Nu'aym ibn Hammad eh, Fatima Nu'aym ibn Hammad solo na ko fil fitan ci téere boobu muy fitan wa Shaybani moom solo na ko fil ahad wal mathani ñoom ñëpp ñu solo ko an Abi Umamata al-Bahili ci saxaaba boobu Abi Umamata al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu wa fil musnad boo demee ci musnad bu lil imam ahmad bu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wa fi sunnati ak sunna bi li abdullah ibn ahmad ibn hanbal ba tey maanaam moo ko bindu ba tey euh, maanaam doom ji jële ko ci baay bi wa tabaraani al imam fii musnad ash-shaamiyiina ci téere boobu tudd musnad ash-shaamiyiina wa an-nasaa'i ak imam an-nasaa'i dama dafa bëgg an-Nasa'i ci bu ñuy wax al asma tam solo na ko wan Nasa'i imam an-Nasa'i tam solo na ko ba tey ci sunan ci téere bu ñuy wax mooy ci sunan yi mooy al imam solo na ko fi sharia ci téere bu ñuy wax sharia tam fi fitan ci fitan yi waaye ñii ñëpp ñoom ñoo ko solo an Ubaada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu saxaaba boobu tuddoo Ubaada ibn Saamit radiyallahu ci lañ ko solowe xadis euh, bi lu mu wax xadis bi daf ni xam leen ni doo leen gis seen borom lu mbete ngeen dee te xam nga fi mu naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ak kan Seydina Abu Darda radiyallahu anhu na nga sa bopp ci ñi dee maanaam mooy yow fexeel ba dee su ko defee nga mën a gis sa borom gis googu nag ñuy wax fii ci xadis bii wala boog buñ ko boolewee ci xadis bale ngir dëggal loolu maanaam ci dégg-dégg googu mooy gis gi nga xam ne gisuk xol la mooy boo demee ba sa bakkan dee sa xol yàlla rek nekk ci bu boobaa da ngay gis yàlla waaye gis yàlla googu aarif billaahi yi di wax bokkut ak gis yàlla bi caaxaankat yi di woote woo ndax lan ndax gis yàlla gee moom mooy xam maanaam mooy àgg ci maanaam ci xóotu ak sew-sewu tawhid sew-sewu tawhid wéetal yàlla ak xam-xam yi nga xam ne ñoo aju ci tur yàlla yi ak ay melom ak xaqiiqatul muhammadiyya lii moom mooy gis yàlla boobu waaye bokkut ak gis yàlla gën a nga xamante ne moom waxu caaxaan yi la loolu moom moo tax léeg-léeg dangay gis ndeysaan benn débat boo xam ne dialogue de sourds ji dégg da ngay gis eh, kii day kii wax léegi kii wax tontu la leen souvent day am ci diggante euh, waa Tiwaawan yi ak waa kawla gi dañuy am benn dialogue de sourds mais bu yéeme euh, da ngay gis waa kawla gi dañuy wax dañuy gis yàlla euh, waa Tiwaawan yi ne leen yàlla moom kenn mënu koo gis ku wax ne gis na yàlla waxul dëgg waa Kaolack yi ne leen yéen xamoo leen dara parce xam yàlla moom ku ko ñépp xam nañ ne xam yàlla am na en fait fi problème bi di nekke mooy ne ñoom ñaan ñépp li ñuy wax benn la mais sauf que il faut nga bàyyi xel kenn ku ci nekk la mu wax pour xam ne la wax en benn la te mooy lan li nga xam ne ñoom ñaan ñépp d'accord nañ ci mooy xam yàlla mais ñee bu ñuy wax xam yàlla au lieu ñu ne xam yàlla dañ naan gis yàlla bu ñu waxee gis yàlla kee jàpp ne. gis yàlla li muy tekki mooy visuel bi alors ko moom jubluwu ci woon gis yàlla visuel bi xam yàlla la ci jublu mais comme que ci ñoom tamit dafa am ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy gis yàlla ba jàpp nañ ci sikkim bi ak ñeneen donc forcément dañuy induire ñi ci des en erreur ci ni ñuy comprendre rek ñoom bu ñu waxee ni dañuy gis yàlla forcément dañuy induire ñi ci des en erreur waaye Euh, comme ni ko ñëpp xame gis yàlla bi am boobu moom képp ku am maarifa xam na ni gis yàlla boobu am na te loolu tamit waati waawoon yi weddi wuñ waati waawoon yi weddi loolu waaye bi ñuy weddi mooy bi nga xamante ne moom la waa kaw Kaolack yi di wax te euh, maanaam caaxaankat yi la bien sûr moo tax may wax waxuma ñi nga xam ne dañoo jaar fi ñu war a jaar mel nañu war a mel waxuma ñooñu di wax ne maanaam par exemple ki nga xamante ne day jàpp ne day gis yàlla moom ci jëmmi boppam te gis na yàlla jàpp na ci sikkim bi xëcc na ko xam nga ni ko ku ku respecté nit koo respecté sax boo leen toogee doo jàpp sikkim bi xëcc ko euh, nit koo respecté rek waxuma laa yàlla wax maanaam nit même baayam rek nit rek bu am baayam baayam nonga ah voilà mais aarif yi li ñu wax moom loolu moom moo tax dialogue de suur la en bu am ci diggante ñaari kër yi ñaari pas kër yi mais en tout cas ñaari clan yi voilà ñaari clans yi vraiment dialogue de suur daf cee am te loolu képp kenn ku ku xam kenn ci ñoom bu ñu yegsee ci kii boobu war na ko mën a leeral ne ko en fait. maanaam euh, yéen a bokk li ngeen di wax dialogue de sourds rek am seen diggante mais li ngeen di wax moom ñee weddi wuñ ko maanaam aussi loolu tam erreur la erreur la nga jàpp ne maanaam xam yàlla moom xam yàlla moom ci maanaam fenn ñun benn groupe rek ñoo ko am ñoom dong mën a xam yàlla keneen ku yegg ku melut ni ko nekkut ci seen biir du xam yàlla loolu moom erreur la moom loolu moom erreur la waaw ndax. ku nekk xam na ni ku ku nekk xam na ni Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu masalan ku xam-xam yàlla la te loolu képp waxuma la yeneen e, e, maanaam xam ko sax dëgg-dëgg mais képp ku ku ku ku xool tey siiram bi rek di nga xam ne lii ci ko bind dëgg dëgg ku xóot xóot ci xam yàlla la même boo xamul niveau sax au moins di nga xam ne kii moom du du como moom kii moom kii ku xam-xam yàlla la voilà te ku liir téere yi nga xamante ne moom lañ bind ci tarixa bi te ñu baree bari bind ko ñoom Seydi Sukayri ñoom Seydi al-Baqili ñoom Seydi Nazir radiyallahu anhu et cetera dina xam ne ñooñu ñu xam-xam yàlla la même boo génnee cadre boobu demal ci même fudul ci tarixa bi yeneen sëriñ yi nitu yàlla yu mag yi nga jël ñoom Seydi Muhyiddin Ibn Arabi Euh, ñoom kii ba ci biir sénégalais ñoom Cheikh Amadou Bamba ñoom et cetera radiyallahu anhum ku leen ku gis seen bind dina xam ni kii bind lii xam na yàlla maanaam jarul sax ngay xam seen histoire wala yooyu bind mi rek boo ko liiree xam ni kii bind lii kii ku xam yàlla la aarif bi laa bu mat la voilà loolu moom moo tax bëgg yemale mbir mi ne maanaam xam yàlla ñii rek ko ko am loolu erreur la sauf que tamit euh, kenn ku ci nekk mën ngaa wax ne kenn du ŋàññi nit bu ne sama sëriñ kat moo raw ci ñi ci ci nit ñi wala moo ëpp xam-xam ci nit ñi wala moo gën a xam yàlla ci nit ñi loolu kenn du ŋàññi nit ci loolu. waaye nag fi ñu mën a ŋàññee moom mooy boo ko bëggee yamale ci kooku kese ne maanaam ñi ci def ñëpp xamuñu dara et que kenn rek a xam déedéet ñëpp mën nañoo xam kii gën a xam loolu mën naa ne maanaam mën naa nekk sëriñ si yëpp am xam-xam. waaye mu am ku ci gën a xam muy sa sëriñ yow loolu nangu nañ ko mais nangu lool keneen tamit bu nee sëriñam moo ëpp xam-xam nangu lool ko ko moom tamit voilà ndax ci ndax dafa dafa relatif rek kenn ñu jël loxo dugal ko ci taal bi waat loo ya waat ci yàlla ne kii moo fi raw moo ëpp xam-xam moo fi sut loolu bariwul ñu ko ñeme ñu ñeme jël seen taal seen loxo teg ko ci taal bi waat ne Samba fi raw moo fi ëpp xam-xam mais nag mën na koo gëm gëm ne kat man day sama sëriñ bii day gëm naa ni moo fi raw moo fi ëpp xam-xam moo fi moo raw ci yàlla ci mboolem sëriñ yi fi am loolu day tax mu jariñu ci ta taalibe bi jariñu ci sëriñam loolu mën nañ koo nangul ku ne loolu mën nañ koo nangul ku ne voilà kenn ku ci nekk jàppal loolu jàpp ko te mu dëggu ci yow nga sincère ci yàlla dina la jariñ jaaree ko ci sëriñ boobu loolu moom du jaar si rawatina bu dee kooku ne vrai nitu yàlla la waaye sincèrement ñun ñëpp xam nañu ne bu kenn naxul boppam ku nekk xam na ne ah man de sëriñ diw leer na ma ne bokkul ci suñu groupe bi képp kenn nag ah man waxuma ñun tiijaan yi kes sax waxuma sax ci tiijaan yi maanaam même ñi dul tiijaan laa wax. man ñu mën naa ne Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu maanaam marocain bi lay wax wala ma ne Seydi Muhyiddin Ibn Arabi ma ne Imam Hakim at-Tirmidhi Cheikh Abdou Qadir al ak ñeneen sincèrement tey bu ma taxawee ak ñeneen ñeneen wala yu mag yi voilà ñoom Seydi Abou Hassan al ak ma ñoom Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom sincèrement bu fekkente ne man gëmuma ne ñooñu ñoo ma raw fii ëpp ma xam-xam gën maa yegg ci yàlla gën a xam mbir mi bu baax a baax su dee gëmuma ko c'est parce que maa ngi nax sama bopp sincèrement avec toute objectivité dañ waxante dëgg loolu waxuma la ñoom mais seen ay taalibe bari na ci ñoo xamante ne bu ma leen xoolee damay xam ne ñi ay la yéwén ñoo ma raw maanaam jarul jarul calcul bu bari évidence lay doon bari na ci seen taalibe bi ñoom moo leen xool damay am ne ñoo ma raw waaw mais am naa sañ-sañu nag ne gëm naa ne sama sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu moom moo raw ñëpp loolu man gëm am naa sañ-sañ ku nekk am na sañ-sañu ne sëriñam moo raw ñëpp te mu gëm ko te mu dëggu ci moom ndax borom ra'iya bi li mu wax wala taqdiman illaa yaqinta bi annahu murabbin wala awla lahu minhu fil asr sëriñ balaa ngaa dem ci moom jàppe ko ni kii mooy sama sëriñ dangaa war a nekk koo xam ne dangaa war a wóolu maanam ci sa bopp mu am yaqin ci yow loo xamante ne maanaam yow kenn du ko mën a dindi facilement ci ne kii moom tar kii moom ku mën a tarbiya nit la ku mën a defar nit la ci yàlla et que amul kenn koo xamante ne moo ko gën a yey kenn amul kenn ku ko gën a yey ci jamono ji ñuy dundu voilà xam nga tey bu ma jàppee loolu yow nga jàpp ko lool ci sa sëriñ kii jàpp lool ci sëriñam kee jàpp ko lool ci sëriñam maanaam ñu raw ci yàlla dañu daal di commencer bari te ñoom ñëpp c'est impossible que matériellement ñu mën koo ne waaye nag képp kenn ci ñun yàlla dana jëflanteeg yow di ko jaarale ci sëriñ bi comme si yaa ngi jëflanteeg ki raw ci àdduna bi loolu ci yërmande yàlla la bokk dafa bokk ci yërmande yàlla gu mat gi mooy ne képp kenn war a mën a jàpp ne sama sëriñ de moo fi raw moo gën a kawe ci wàllu yàlla yàlla di ko jariñ mel ni comme si da doon jëflanteeg ki gën a féete kaw ci yàlla ngir pas-pas bu rafet bi mu am ci moom. ngir lan ngir doonu gi mu donn yenent bi sallallahu alayhi wasallam ngir yenent bi sallallahu alayhi wasallam feeñ jamuy feeñ ci kooku képp kenn ci ñun man koo nangu ba pare ñi ci des war ko koo mën a nangul ñi ci des war ko koo mën a nangul voilà amul raison tey bu ñu toogee kenn ci ñun daan ne ah dëgg dëgg ma Maodo amul moroom moo raw gaañi loolu dafa war a neex ñépp képp kenn ci ñun war cee kontaan ngir ne nitu yàlla bu mag la boo xamante ne wàllu yàlla la boo xam ne liggéeyal na yàlla tey euh, bay na waaram ci toolu yenent bi sallallahu alayhi ci anam goo xamante ne képp kuy nitu yàlla mënu koo weddi bu ñu toogee tamit kenn ku ci nekk ci ñun kenn ci ñun daal di taxaw daan dëgg-dëgg neexul ba neexul waaye Baye Niass moom kooku tëkkaleel tooñ nga ko mu waraw ñëpp ñun ñëpp ñu war a a nangu loolu. ñu war koo mën a nangu ak xol bu sedd buy nangul ko ko ngir ne li liggéey ni ci yoonu yàlla ak ci toolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne dëgg képp koo xamante ne da ngay rek jarul sax ngay nekk boroom xam-xam wala waliyu waaye war nga koo mën a nangul. ki ne lii kii kat lépp luñ ko wooteel ci cër ci wàllu yàlla xëy na sax ka koy wax daa da da da yaakaar na ni ma ngi koy màggal waaye moom la mu am ca yàlla ëpp na sax li nit ñi di mën a xalaat bu ñu toogee képp kenn ci ñun kenn daan ne masalan ñu toog ñu nekk mbooloo ay jullit kenn daan dëgg dëgg Sëriñ Tuubaa mu moroom nag non neexut ba neexut waaye Sëriñ Tuubaa moom vraiment amul moroom moom radiyallahu ñu mën ko nangul ndax it da dul neex a weddi maanaam parce que soo ko weddee doo am foo ko teg rek et que ñu nangu rek ne loolu war naa mën nañ ko ko nangu mais kenn ku ci nekk jàpp kii dafa wax ci xaal moom bi mu nekkee mais mu nangul ko ko waaye ku nekk jàpp la nga jàpp ku nekk jàpp la nga jàpp ci wàllu yàlla ñu nangul ñu nangul ñëpp rek ñu nangul ñëpp et que xam ne ñoom ñëpp ñoo bokkoon lañu doon liggéey lañ doon liggéey boo leen xoolee génnul yàlla ak yonent bi génnul te ñii ma tudd fii yëpp képp kenn ci ñoom lii ma fi wax ci suba boobu ba léegi wala biñ fi tàmbalee ba léegi ñoo ma gën xam foofu. foofu ba pare yegg nañ ci yàlla ak xam nañu ci mbuuti yàlla yi loo xamante ne. suñu doon xalaat suñu xel mënu mënu mënu koo dab te mënu koo jot ñun ñun ñoo ki mais suñu xel munu koo jot mënu koo dab jamais parce que la leen yàlla may la leen yàlla may ngir jeex gi jeex yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu suñu xel ñun mënu koo dab te loolu ñun dañ ko war a nangu rek te nangul leen ko ngir jëmmi yàlla ñu bëgg leen ngir yàlla ñu bëgg leen ngir yenent bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne ñoom ñoo leen gënoon a sopp ñoom ñoo ñoom lañ gën a sopp ñëpp xam nga dafa am benn affaire xam nga bëri na yàlla kuy wax ne te loolu képp kenn kuy dem ci yenn wàll yi di koy da koy gis kuy seetlu di déglu waxu yenn wàll yi wala mu koy liir dina seetlu loolu dina gis benn wàll yu jekki-jekki dandi maa ngi wax ne àdduna bi mu amee ba léegi képp kuy woote woo bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam see boo mu arrêté parce que na xam ne du ma dab ndax lépp luy bëgg yenn saa salama man mii jël naa jël naa la ca féete kaw. te maa ngi leen di yëgal ne loolu yeneen bi sallallahu alayhi may na ma ne man maa ko gën a bëgg ci mboolem mbindeef yi loolu wàllu yi dañ koy wax te benn wàllu yi wax ko ñaaru wàllu yi waxuñu ko ñetti wàllu yi waxuñu ko kuy liir yenn wàllu yi ñuy bind dina gis loolu est ce que dañuy wax ne kii kii rek wax dëgg ñi ci des ñëpp waxuñu dëgg loolu la ñuy wax déedéet dañu wax ne kii xaal bi mu waxee lii ak ni mu ko waxee lii mu wax dëgg la sauf que mbir mi géej la te yàlla géejam géeju yàlla googu dafa yaatu te géej la goo xamante ne non seulement amul tefes waaye xóotaayam amul fu mu yem géeju yàlla la amul tefes te xóotaayam amul fu mu yem loolu moom moo tax lu wàllu yu wax rek ci boppam. li ko yàlla may na ñu jël loolu xam ne lii kii le fait que mu bind lii rek wala mu wax ci rek loolu daf ñuy jàngal ne ñun war nañoo mën a aspirer ci lu mel nii. ba pare ñu sant yàlla ci yàlla bi mu ñu xamalee ni wala bu mel nii existé na ci xeetu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñu nangul ko loolu ñu gërëm loolu ñu sant yàlla ci nangu gi ñu nangu loolu te nangul ko ko rek te xam ne yàlla mën na lu ne. voilà lu mu mënti wax lu mu rëy rëy rëy nag ñu nangul ko ko rek ngir yàlla ngir ne ñoom ëppante nañ ak di wax loo xamante ne demewut noonu loolu moom moo tax doo gis kenn ci wàll yi ku taxaw di nga keneen ci jamais loolu doo gis doo gis mukk benn nitu yàlla bu ñëw taxaw ne ah seen diw de la mu waxoon ci wàllu yàlla loolu nag ah du dëgg ndax daa woote woo xamante ne moom amuko loolu doo gis li lu tax loolu c'est parce que yàlla dafa yaatu te ñoom xam nañu ne ku nekk ci ñoom mën naa am lu dul jeex lu kenn mësta am te keneen dootu ko amati abadan ku nekk ci ñoom yàlla mën na koo jox loolu ba pare la yàlla du jeex la yàlla du jeex te pourtant képp kenn ci ñoom mën na laa jox loo xamante ne ba àdduna amee ba ba àdduna tukki kenn mësu koo am te kenn dootu ko amati. loolu soo comprendre da noppalu te beneen affaire am na mooy mbir mi yamul ci ñooñu ñooñu dañoo wax la leen yàlla may ñu sante ko yàlla waaye tamit jàngal nit ñi ne leen yéen soobu leen yoon wii yoon wi ma sóobu ba am lii sóobu leen ko est ce que da ngeen cee gis képp kenn ci ñoom ku fi wax ne sóobu na weneen yoon wu bokkut ak topp yeneen ci bi sallallahu alayhi bëgg ko di ko liggéeyal di jaamu yàlla kese. kenn ci ñoom dafa woote woo leneen lu bokkut ak loolu amul képp kenn ci ñoom loolu dong la fi woote woo woote wuwul leneen waaye xel mu gàtt weesuwul nga jàpp ne yàlla ak mayam dañ koo mën a délimiter mën nañ koo wutal ay frontière yàlla ak màggaayam ak mayam ay xéewalam mën nañ ko wutal ay frontière loolu moom xel mu gàtt weesuwut loolu xel mu gàtt weesuwut nga naan yàlla manta maye lu ëpp li mu may diw te kaay leen moo wax leen benn affaire gis nga ñi ñu doon wax nii yii ñii ci jotaay yi yëpp ba léegi nii gaa li ëpp ci ñoom ay nit lañ ñoo xamante ne dañuy passer inaperçu ci àdduna bi dañuy judd ba génn àdduna nit ñi duñ leen sax xam dañuy passer ay inaperçu rare parmi ñoom la am ñu yàlla di jël pour wàcce waat leen ci ci nit ñi ñu ñu di leen ñu di leen jàngalaat di leen yee di leen di leen tarbiya et cetera loolu rare la ci ñoom parce que ñoom maqaama bi ñu amee ngir ne ñooy ulul ilmi lañ ulul ilmi ñoom ñooy ahlul qur'ani maqaama bi ñu am ci yàlla ñoom amuñu maqaama en fait ngir ne ñoom lépp yàlla lañu lépp yeneen ci bi lañu sallallahu alayhi ñoom amuñu maqaama voilà te ñooñu moo tax ñooñu comme aaluna yi lañ mel xam ngeen aaluna minal malaayikati am ngeen aaluna yi malaaka yi gis nga iblis ci sourate Saad bi ñuy wax nii Saad bi ñuy wax nii bi ko iblis bi ko yàlla ne lan moo la tere maa manaaka al tasjuda lima xalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal aalina la ko laaj lu la teree nga sujjóotal ki nga xam ne man maa ko bind ak samay loxo loolu tam beneen beneen beneen particularité la waaw waaw Euh, maam aadama borom subhaanahu da ko bind ak ay loxoom suuf soosu mooy xaaf xam ngeen bu simsima bi ak yi yàlla bindeek loxoom yi àjjana garabu àjjana yi yàlla da ko samp ak loxoom te mooy jannatu àddanin ndax kasib bi foofu la nekk dum tund yooyu ñu doon wax sànq et loolu mooy li nga xamante ne te loolu mooy euh, mooy comme garabu tuubaa bi garabu tuubaa bi mooy garabu tuubaa mu ngi àjjana mooy tu tuuba mais aussi mu ngi en fait réellement ci montagne u xaaf la ne garabu tuubaa bi te garab googu moo tax garab yi ci ne fruits yi ngay gis yëpp ci garab googu lañ jóge bu garab boobu existé wul fruits yi yëpp doo ko gis garab yi yëpp fii yëpp duñu am mais Iblis xam nga lu ko yàlla laaj ndax lu tax nga ni doo sujjóotal kii te man maa ko bind ak samay loxo est-ce rëy rëylu wala da nga bokk ci àllina yi ndax àlloona yi ñoom ay malaaka la ñu yàlla bind ñoo xam ne bi yàlla wax nañ sujjóotal ma maadama ñoom boolewuleen ci lu tax parce que ñoom xamuñu dara yàlla rek lañ xam en fait ñun xamuñu keneen a ah. àdduna bi xamuñu ci leneen yàlla rek lañu xam leneen loo leen wan gis xamuñu ko gisuñu yàlla daal lañ xam parce que malaaka yooyu tamit xamuñu existence u leneen lu dul yàlla d'ailleurs xamuñu sax ne ñoom existé nañ ñoom ci seen bopp ndax existé nañ ñoom xamuñu ko ngir jeex ngi jeex ci yàlla ngir ne yàlla daf leen fie feeñoo ci turam bi jamil maanaam 83 te mooy alhamdu mooy alhamdu mooy nombre de aaya yi nekk ci sourate Yaasin bi nga xam ne mooy xol alquran bi mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam xolam mooy Yaasin moom ci boppam mooy taaxaa jëmb ji di yaasiin xol bi waaw hmm? mooy 324 ak ak li ci nekk ngir ne ñooñu xolu yenent bi sallallahu alayhi donn la ci la seen xol ci xoolu yenent bi sallallahu alayhi lañ ko copier et que ñoom dañoo jeex tàkk ci yàlla duñu gis yàlla ci turam boobu ñuy wax al jamilu mooy ki rafet ki ki taaru ci la leen ci la leen feeñoo moo tax ñu ñu ñu gëlëm complètement xamuñu daal lu dul ngir nekk di contempler taaru yàlla rek maanaam ngir ne co cosaan ba alhamdu cosaanu mbir yi ñoom foofu lañ jëlee lépp foofu lañ tibbee lépp ma am na benn bés ñu waxtaan ci wàllu googu ba baal naan ma wax nga lépp ku dégg moo dégg ku dégg dégg rek ku dégg ku dégg mais moom keroog moom wax nga lépp moom moom xam na li ma doon wax. enseignant ah na ne bopp bi da doon metti bopp baa ngi waaj a toj ngir ne cant googu ci la lépp tàmbale. aaluuna minal malaa'ikati yooyu looloo tax cant lii moo tax waa ji waa ji wax waa ji li mu wax am na benn waay waa ji dafa njubati rek mais li mu wax wax ju rëy rëy la joo xamante ne euh, euh, saisirul sens bi xamul li mu wax lan la mais boo ko déggee te xam affaire boobu dangay ngay jommi ci yàlla ana naka la yàlla mën a jaarale wax ju mel noonu ci làmmiñu saay saay bu mag a ba yàlla féetewul fenn bokkul fenn du leneen bokkul fenn waaye naka jekk ba dara dul dara te ba abadan ba faw naka jekk mi ngi sant boppam di sant di cant goo xamante ne ci boppam jële ko ci boppam jaare ko ci boppam jëm ci boppam jóge ci boppam ci cant googu rek la ne te cant moo gën foor lépp moo tax ñooñu malaaka yooyu ci sant ko mais moo tax euh, moo tax <laughs> léeg-léeg da gis en fait wax ju mel noonu sauf que compréhension bi ñu ci am baaxul nañ koy waxee baaxul lañ ca jublu baaxul te nañ koy defee baaxul mais li nga mën a li lay yéem mooy ak li lay jommal boo déggee wax ji mooy naka la mooy kéemtaanu yàlla ni mu màggee ba muy jaar jël dëgg gu màggee noonu di ko jaarale ci làmminu saay-saay bu màggee noonu looloo lay jommal ci yàlla sauf que la muy wax xamu ko ak na na la mu jàpp ne loola mooy sant loola du sant yàlla naka njëkk te te sant googu ci la lépp jóge xamdu googu moo tax yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba moo tax turam yi yàlla jële ko ci xamdu ci sant ahmad ak muhammad ñu ëmb lépp tout ñooñu nag nga xam ne ci sant rek lañ ne ñooñu bu yàlla y digle dara ñooñu du leen di boole parce que xamuñu leneen lu dul yàlla yàlla rek lañ xam malaaka yooyu ñi mel noonu ci biir nit ñi mooy ñi moo mooy ñooñu mooy ñi ma doon wax yooyu ñooñu yëpp boobu suuf ko ñooñu dañ caa boole nag comme ay nit lañu dañoo gën a mat te comme dañoo gën a mat yàlla da leen di ràngaale xam-xam yi nga xamante ne ñoo aju ci boolem xaqaayat yi ëmb ci loolu ngir doon gi ñu donn ki nga xam ne mooy cosaanu mbir yëpp yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom ci loolu la ne gis nga ko mel noonu nag c'est rare parmi ñu mel noonu koo xamante ne après yàlla da koy yabalaat ci biir mbindeef yi ngir muy wàcc di mën a waxtaan ak nit lu tax parce euh, ñoom en fait duñu mën a wax ak nit ñi normalement moo tax ñi gën a màgg ci ñoom rek la yàlla lay tànn pour loolu ah te ñenn lay doon du bari hmm? waaw bari mais ñëpp mën nañu tendre vers loolu ñëpp mën nañ dem ah. maanaam li ma li ma la bëgg a wax daal ci gàttal mooy yow mii mën nga faa dem loolu daal laa la bëgg a wax man nga ko. sóobu rek nekk ci te wiiru ci yàlla te yaakaar ko ci yàlla waaw waaw man nga ko de bu képp nag ku la gëmloo ne manoo ko c'est parce que daf laa bëgg a limiter xam nga fi mu toll même ci affaire àdduna day am léeg-léeg nga gis benn waay bu toog daan ne man daal bu ma màggee nangam laa bëgg a doon nga gis benn paa walla benn euh, grand ne ko booy booy yow xam nga li ngay wax <laughs> booy loolu mënul mënoo ko am booy booy loolu ñu koy am du yow de du sa maas gi dañ koy gis même ci affaire àdduna mhm. dañuy jàpp na saa day nelaw loolu mënta ne parce que moom moom moom échoué na ci loolu jàpp na ni bépp booy bu juddu daf ci war a walla moom jéem na ko amuko jàpp na ni képp kenn waru koo mën a am loolu même ci biiru àdduna yi da nga ko ci gis ancien na Cheikh bëgg a doon président de la république man de du wax ne man da <laughs> ne du <coughs> ah waaye nag yoon la laaj da aw yoon la difficile pas impossible voilà voilà na mais impossible après mu des objectif yi la ko bëgg a nekk loo yooyu après yeneen la <coughs> waaye bu dee yoonu yàlla moom yàlla mi ngi nii ubbi na bunt wi ubbi na yoon wi ñépp nañ jàll xam nga lan moo gën a metti te loolu dama koy faral di wax tout le temps li gën a metti mooy koo xam ne moom bëggut a dem ci yàlla moom bëggu ko ay intérêt la am fii ci àdduna nu muy def ba dajale nit ñi la bëgg nu mu def ba nit ñi mbooloo muy wan euh, nguur yi naan leen am naa lii am naa lii am naa lii ku mel noonu bëgg laa tardeel mais vraiment loolu ko ñàkk xel muy téye sa boppam ci mais vraiment koo xamante ne amul ambition wu yàlla xam nga loolu mooy mooy différence bi. yow da am ambition te mooy dem ci yàlla ñee amuñu ambition ku amul ambition bu mu la teree yow dem mais bu mu la teree dem parfois li gën a grave mooy lan mooy koo xamante ne amu ci sax intérêt àdduna moom xam nga fi fi mu toll léeg-léeg nga dégg gars booy wax yenn affaire yi ne sëriñ si li ñuy def par exemple nga gis ñoo xamante ne bon dañuy consi dañuy tuddee seen bopp taalibe affaire bi di leen naqari ñu jóg mu jaral leen xeex mu jaral leen lu ne te ñoo gën a xam ne ñoom ñii maanaam ñi ñuy wax sëriñ si moo xuma sëriñ si ñi ñuy wax sëriñ si li ñu nekkee du noonu ñoom xam nañ ko de ñoo ko gën a xam mais te ñoom amuñu ci benn intérêt xam nga li problématique mooy man bu ma doon xeex ci loo xam ne am naa ci intérêt ñu ne waaw mais man damay xeex pour intérêt koo xam ne ndax may nax man. maanaam naxuma sax parce que xam naa ni mu mel mais intérêt wu koo xam ne moom yàlla taxu koo jóg te man xam naa ne bu ma amoon bu ma amoon dëgg dëgg dëgg xel yàlla rek ka may tax a jóg maanaam li invraisemblable li incroyable mooy le fait que Massañu jóg di xeex parce que dañoo ne ah seen diw de li mu wax wala li mu def nii jaaduwut te mu leer ma ni dëgg la parce que jaaduwul mais mënuma koo nangu parce que lu tax ñu ko ñu tudd loolu bu ko keneen defoon ñu war ko mën a nangu mais seen diw mi ñu ci tudd moom laa mënta nangu Samba. lu tax ñuy naan sàmba def na lii sàmba mel na loolu laa mënta nangu waruma koo naan loolu waa ji warul woon wax ne sàmba def mais sàmba moo ko def mais waruñu wala ñoom sàmba parce que du sàmba kese ñoom sàmba maanaam xaw ma ba xam nan laa ko expliquer mais man bu doon sàmba moo jóg di ci kaas ak di ci xeex man dina comprendre mais man li ma mënta comprendre parce que dinaa xam ne boo comme àdduna moo leen tax a jóg ay prestige renommée boo xam ne am nañ ko te bëgg bu bëgguñu ci jóge loolu mën naa koo nangu mais li ma mënta nangu mooy Demba mi nga xamante ne moom amul intérêt ci affaire bi maanaam amu ci benn ma bëgg a topp caprice moom mu yàqal ma loo xamante ne mooy sama diggante man ak yàlla. mais loolu mais mais maanaam c'est incroyable ça c'est incroyable te nit ñi bu ñu koy def duñ xalaat ne ñoom loolu lañ nekk di def nettal naa leen ko fii keroog benn ba sëñ Alassane Tall benn <laughs> benn jour nee na dafa am benn waay bu mu doon waxtaanal waa ji naan ko ah seen diw nag li mu wax fii moom waru ko woon a wax ndax nangam ak nangam ak nangam. seen diw daal li mu def mais muy wax loolu waaji naan ko non non non xam nga seen diw moom boom comme kii la boo muy tuut fii la ko teg boo muy tuut naag mais daal mu koy défendre di ko défendre waxtaan wi gudd lool ba mu jékki-jékki mu ne nee na xelam yedd ko mu ne man e Alassane nag yaa ngi xaru yow nga gis ni kii li mu nekk jaaduwul mu leer na ni ni jaaduwul <laughs> mu leer la ne la li mu wax nii bokkut ak yàlla àndu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam àndu ci du ko cautionné mu leer na ne bu ñu ko tegoon rek ci balance li alxuraan wax li sunna jàngale dëgg dëgg lii du nii yow leer na la même ci xelu nit rek danga xam ne lii du nii mu leer la waaye nga ni faaw danaa ko défendre ndax mooy doomi diw ndax di wéy baayam di wéy maamam kon moo ñu war a gën kon moo war a nàngam mu mu ne ah, xanaa dangay ngay xaru nag ba mu nar laa yàqal si diggante ak yàlla après mu rétracté wu bàyyi bàyyi défense bi ñu au moins moom moom sax récuser wu na mais waaw waaw xam naa ñu ñu yem foofu insha wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hmm, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin